yéen asalaamaaleykum wa rahmatullah leen ndokkeel surtout ci weer wi ñu tàmbali démb ñu weeru koor gi nga xam ne ay ngëneelam siiw na te ñu bari xam nañu ko ñuy ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala li ñu ci woor yi mu nangu façon jaamu yàlla yuñ ci def mu daal di koy nangu daal di koy fulandi loo xam ne manuñu koo natt ah ñu ko fekke buur yàlla may leen ñu fekke ko ay yeneen jamono mm. yeneeni at waaye ñuy dina yokk saa su ne mooy weer wu romb rek seconde bu romb ñuy gën a yokk koor gu ñëw fekk fa nga yemoon daaw dépassé nga foofu bu yàgg waaye loolu nag ah yomb na yombul ndax bu ñu gisee ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi doon dunde weer wi ñu jéem ko dunde ko noonu insha allah buur yàlla dina ñu may loolu ah tey góorgóorlu surtout ci wàllu temps bi loolu nga xam ne jullit bi moom weer wu ne moo xam weeru koor la beneen weer wu man di doon tempsam waru koo yàq waru koo sàggane sàggane sa temps nag rawatina ci ci ndaw ak ku man di doon mooy paase ko ci loo xam ne neexul yàlla waaw loolu nag day gën a garaaw ci yenn weer yi nga xamante ne nii seeni ngëneel dafa ëpp dafa dafa gën a jéggi dayo moo tax loolu ñu ciy bàyyi xel te fexe suñu suñu temps daal nañ koy gérer ni nga xam ne noonu noonu lañ ko war a defe te bañ di yàq temps ci yoo xamante ne nii la yusminu wala yughni min ju' jariñuñ dara kon insha allah kir tey ñu war a àggale fi nga xam ne moom lañ yemoon ci fathul hakim al allam lima fi bulughil maram min al fawaid wal ahkam bu suñu sëriñ Cheikh Mouhammad al Moustapha ale radiyallahu taala anhu ñu ngi yemoon kon ci masailul fiqhiyya yi ci jataay bii ñu génn kon gisoon nañu masala yi nga xam ne ñoo jëmoon ci ah, ñaareelu ak ñetteelu xadiis bi ci bunt bi di baabu izalati najasati wa bayaniha gisoon nañ xadiisu Seydina Anas ak bu na Amr ibn Xaarija yoo leen gisoon radiyallahu anhuma yoo leen gisoon seen masala yi nga xam ne ñoo aju woon ci wàllu fiqh bi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer di gis yeneen masala yoo xam ne ci xadiis bi ci tegu woon mooy xadiis Sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha kon xadiis boobu imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi dane woon mu ne wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-mani thumma yakhruju ila as-salati wa ana anzuru ila athari al-ghasli fihi muttafaqun alayhi mu ne wa li muslimin laqad kuntu afrukuhu laqad kuntu afrukuhu farkan fa yusalli fii wa fii lafdin la laqad kuntu ahukkuhu yaabisan bi dhufuri min min sawbihi sallallahu alayhi wa sallam kon imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne woon wa an Aisha mu ngi jële ba léegi ci sayyidatu Aisha beneen xadiis boo xam ne ci kitaabu at-tahaara bi wax ci wàllu laab baabu bunt bi nga xam ne izalatin najasati ñi nga xam ne noonu lañuy ñuy dindee sobe wa bayaaniha ak leeral loolu le muy sobe mu ne wa an Aisha kon mu ngi jële xadiis bi ci suñu yaay Aisha radiyallahu anha mu ne annaha qaalat mu ne moom de nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa nekkoon yaxsilul maniya doon raxas li nga xam ne mooy mani mooy fi mu daloon ci làmbaayam mu ne summa ginnaaw gi yaxruju ila salaa mu génn daal di dem julli gi jëm fi nga xam ne lañuy jullee mooy bërëbu jullikaay mooy jàkke ji mu ne wa ana taman sayyidatu Aisha anzuru maa ngi gis maa ngi xool di gis ila asaril ghasli fiihi jeexitalu raxas yi ci yére bi mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhi maa ñoo ko bokk solo mu ne wali Muslim am na benn version boo xam ne di nga ko fekk ci saxiix imaam Muslim rahmatullah alayhi boo xam ne doo ko fekk ci saxiixu imaamul Buxaari rahimahullah mu ne moom sayyidatu Aïsha ba léegi radiyallahu anha laqad kuntu mu ne moom nekkoon na afrukuhu farkan doon ko xoos mani mooy bu woowee doon ko xoos di ko jo di ko xoos min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci yéere mbalaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa yusalli fii ginnaaw gi mu daal di ciy jullee mu ne wa fii lafdin la am na beneen version boo xam ne ba léegi imaam muslim moo ko solo rahmatullah alayhi mu ne laqad kuntu dëgg-dëgg nekkoon naa axukkuhu doon ko xoos yaabisan fekk mu wow moom man yu bam bi zufur yi ak samay we min sawbihi ci yéreem moom sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi alayhi salaatu wa masala fiqhi yooyu ñoo yi jëmoon ci xadis bi nii nga xam ne mooy xadis bi wax ci wàllu mani ak li jëm ci moo yu mel ni moom ah gisoon nañ ci juróom benn masala muy six masail lañ ci gisoon yoo xamante ne nii daanaka bi nga xam ne mooy masala principale bi mooy bi ci njëkkoon te looloo taxoon imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi daal di indi hadis bi ci bunt bi muy masala bi nga xam ne moo jëm ci attey mani yi di jëm ci attey mani yu mooy ana lan mooy attey mani yu est mani yu dafa nekk loo xam ne lu laab la wala lu sobewu la mooy ku mu laal sa yére bu dee ne dañu jàpp ne dafa sobewu ndax àtte bi lool la mooy lépp ci àtte bi lay lay lay aju bu dee ne dañoo jàpp ne mani yu moom sobewu la mooy bu laalee sa yére nga man koo dindi fàttaliku ko loolu day nekk li nga xamante ne dangay am obligation nga dindi ko léegi est ce que man yu moom àgg na ci daraja jooju mooy àtteem est ce mooy dafa dafa sobewu wala dafa dafa nekk loo xam ne yu laab beneen question bi moo doon ana ban at man at la le nit moo xam góor wala jigéen bi gis li nga xam ne mooy mani yu ndax niñ ko xamee mooy du ko juddu rek gis mani yu léegi ana ci ban âge la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di teg te ne nit walla góor bu amee âge walla jigéen bu amee âge bu gisee li ñu mën a jàpp ne loolu mu gis man yu la ñetteelu laaj bi ah, ñetteelu laaj bi mooy ah, ana mani moom lan lay waral mooy bu génnee bu xasee génn ana lan lay waral ñeenteel bi mooy bu dee nit ki dafa gis ah mani yu ci yéreem mooy nan lay def mooy bu dee da yeewu par exemple du gis mani yu sa yére mu leer na lii moom mani yoo moom ana nan lay doxal nit kooku walla mu ñëw ba fii nii toog tuuti toog nii niñ toog nii nga jekki nga doon xool sa lo tànk nii nga gis ne ba bon lii de man yu lay niru mais après mu leer la ne moom la ana nan laay def fekk man julli naa tisbaar bu ñëw toog ana nan laay def ak bu doon heure bu ma ko mën a gise nan laay def walla ma gis ko en door de sama yére mooy par exemple ma gis ko ci lal bu ma tëdd lal boo xam ne man ci laa tëddoon wala fauteuil boo xam ne man ci laa démb fi laa tëddoon nelaw en tout cas foo xam ne newul ci yére bi tey mais ci loo xam ne damay jon jonjoog loolu dama fay tëdd wala dama fay dama ciy sàngu mu gis ci man yu ana naka laay def comme sa mbàjj nga toog di di di di yeewu toog ba ngoon ngay lem sa mbàjj daal di ci gis man yu ana ngay def ah beneen kii boo xam ne gisoon nañ ko mooy li jëm ci man yu muy cinquième bi li jëm ci yonent yi mu salaatu wassalaam est ce ñoom dañuy gis mooy dañuy gis man yu kom gént mooy gént gis man yu walla déet waaw mooy ni nit di génte comme ñun ni ñu ci kenn ci ñun mën a génte loolu est ce que yonent yi alayhimu salaatu wassalaam loolu dina leen dal beneen bi ci tegu woon mooy euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam est moom yi nga xamante ne moom lañ xamee ci nit muy génn ci nit lu naturel est ci moom loolu dañ koy jàppe comme ñeneen nit ñi ñi nga xam ne noonu la nekke euh, sobe lay doon ci ñoom est loolu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nan la fa demee noonu yoolu moo doon dernière li nga xam ne moom lañ gisoon kon insha allah kon masala bu njëkk bi muy li nga xam ne moo jëm ci anal lan mooy attey mani yu loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute ci ñetti wax muy wute boo xam ne bu siiw la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bu am ah ñuy traité masala bii nii bi nga xam ne moo ci njëkk muy avis bu njëkk bi muy avis waa ngiru xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañu jàpp ne maniyu moom dafa sobewu kon ñoom àtte boobu lañ ko jox mooy maniyu dafa sobewu ci xanafiya yi rahmatullah alayhi léegi ah dafa sobewu waaye ñoom dañu indi benn benn teqantal ndax bu wax ji yémee nii rek ñoom waxu maalikee yi rahmatullah alayhim day mujj bokk alors que wuute na ñoom dañu ne sobe la mani yu sobe la waaye nag ni ñu koy dindee foofu la différence bi nekk mooy bu dee ne dafa tooñ dañu koy raxas bu dee ne dafa wow dañu koy xoos ñu ne ñun Hanafi yi rahmatullah ñun lii mooy suñu avis ci àtte bi ngeen laaj lan mooy àtte man yu ñun lii moo ci suñu avis léegi mu des deuxième avis bi di avis wu suñu ngir di ngiru Maliki yi rahmatullah ñoom ñu ne mani yu dafa sobewu mooy àtte bi mooy dafa sobewu d'accord nañoo xanafiye yi ci li ñu wax ñun loolu moom on est entièrement d'accord ci àtte boobu que ne ñoom li ñu wax loolu la te loolu mooy li nga xam ne moo gën a dëgër insha allah mooy ne mani yu dafa mooy sobe la léegi nag sauf que nag ñun wute nañoo ak ñoom ndax ñoom nee nañu bu dee dafa tooy da koy raxas noonu bu koy dindee bu dee ne dafa wow da nga koy xoos ñu ne ñun nag gisuñu loolu ñun noo ñun ñun ànduñoo xanafiya yi rahmatullah alayhim ci wax jooju ñun daal mu wow ak mu tooye ci yem raxas kese moo ko mën a dindi ta gis nañ ci maalikee rahmatullah alayhim ne loolu euh, ak waa jumhur sax que ñoom niñ jàpp ne mooy dindi sobe ndox kese la kon mooy abi Maalikee rahmatullah alayhi mooy ne euh, mani yu sobe la naka lañ ko lañ koy dindee mu wow mu tooy ñoo ci yem ndox a koy dindi mooy dañ koy raxas bi ci mujj beneen avis bi mooy kon ñaarango muy avis wu Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne mani yu ñun wute nañoo suñu mag ñi lu ñu wax ñun ñépp dégg nañ ñu ne ñoom dafa sobewu waaye ñun jàpp nañ ne euh, par contre affaire bi nag sobewuwul sobewuwul mooy man yu du sobe léegi loolu mooy ñetti avis yi ci am avis bi nga xam ne moo lañ nootaloon ci cours ci euh, sara bi moo doon mooy troisième avis bi mooy avis Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim que ne mani yu à vrai dire bon euh, du sobe léegi nag mu des waa léegi wax jooju moom ana lan mooy cëslaa yi lan lan mooy wane ne wax jii dëgër na ñu ne ñun suñuy suñuy dalil yuy wane ne mani yu euh, du sobe dafa bari ñu ne bokk na ci suñuy dalil yooyu mooy que maniyu ci lañ bindee doomu aadama alayhi salaam suñu maam aadam doomu aadama yi alayhi alayhi salaam fan lañ leen bindee ci maniyu suñu borom moo leen bind ne nit ki moom lim ko bindee yaxruju min ma'in dafiq xuliqa min ma'in dafiq yaxruju min bayni sulbi wat suñu borom ne ci loolu la bind kon nit ki xuliqa dañ koo bind min maa in daafiq ci ndox moo xam ne buy génn day jañu di pousser ñu ne loolu day wa loolu le fait ci leen binde doomu aadama loolu dalil la buy wane ne man yu daal diwul loolu du sobe ñu ne leen loolu loolu moom dese naa leer lan moo fi wane ne ci loolu rek ci leen binde doomu aadama rek loolu day wane ne kon léegi moom liñ ko binde noonu muy man yu ji moom du sobe ñu ne waaw ndax buur yàlla Euh, bi muy tudd loolu da koo tudd ngir wane xéewal jum ñu defal ak le fait mu ne wa karam karramna bani aadama teral bi nga xam ne moom la teral doomu aadama alayhi salaam te tamit yonent yi alayhimu salaatu wassalaam buur yàlla génne leen ci noonu loolu mooy wane ne ñooñu seen su seen seen origine fi ñuy jógee mooy ci loolu noonu man da nekk sobe ñu ne am nañ ñeneen dalil ñu ne ah, ci suñu xadiis eh, eh, yële yi ñu weesu xadiis yi ñu weesu gisoon nañ masalatul istixaala ci wàllu sàngara ndax eh, boo gisee ñoom seen seen yenn dalil yi yu ci bari tontul day day day tontu xanafiye yeeg maalikiyee rahmatullah alayhim ndax dafa nekk masala boo xam ne mbir yi xëccoo bi dafa dafa bari te dafa nekk loo xam ne woyoful noonu ñu ne ñun gisoon nañ li jëm ci wàllu istixaala dëgg la li nga xam ne mooy sobe ci comme euh, tuur ndox ak ay dem àll yooyu nga xam ne nit ki day lekk produit yu muy lekk li muy consommer ci la loolu di génne ñu ne ñun ah même yooyu lay utiliser mais bu génnee nekk man yu day day wuute ak li nga xam ne mooy ay comme ay tuuru ndox tuur ndox day wuuteeg li nga xam ne man yu day day am compte bokkuñu sax ndax lële sobe la te lii nii du sobe lan moo tax ñu ne lu tax du sobe ñu ne ndax dafa transformé wu. dafa transformé wu de telle que man yu lekk googoog noonu bi transformé woo ndax bu duggee ba ba jaxasoo ba ci buy en général bu dee loo xam ne ay dem àll wala ay tuur ndox loolu day nekk sobe ñu ne man yu nag dafa bokk ci li nga xam ne. moom dafa génn ci lële ndax transformation bi bi nga xam ne moo am ci lekk geeg naan gi fi mu jëme jëmewul ci loo xam ne dafa sobewu waaye dafa jëme ci loo xam ne lu so lu laab la ñu ne ñun am nañ sax ci euh, dalil boo xam ne imaam Ibn Xuzayma moo ko solo ak imaam ad-Daaraqutni ak imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhim ah yoo xam ne day wane ne lii moom du sobe ndax bu doon sobe yonent bi alayhi salaam du ko def ñu ne leen léegi wax leen seen dalil boobu mooy lan ñu ne xadiis sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne moom dafa niroog xadiis yi ñu gis nii ci ci Bulughul Maram bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne kaanat taxuttu almaniya min sawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli mu ne man dama doon xoos te yooyu gisoon nañ ko ci taxriij bi mu ne dama doon xoos mani ci yére yonent bi alayhi salaatu fekk mu ngi taxaw di julli ñu ne bu doon ne mani sobe la doonu ko woon sol quand même yére ba commencé ndax xam nga hadith yi ñu gis nii ci Bulughul Maram bi dane day koy raxas wa huwa muy dem di julli ji wa ana anzuru ila atharil ghasl minhu ma gis jeexital bi loolu mooy dang naan moo raxas na ko ba pare di dem mais hadith bi dane dafa taxaw di julli man ma koy xoos xam nga lii mooy bu dee côté bii moom Maliki yi la ñuy gën a ci ndax bu boobaa ñoom mën nañu am nañ tax lu ñuy tontoo après mën nañ demoo mais man na ñun d'accord nañu ndax dindi sobe d'accord nañ ne sobe dañ ko war a dindi mais à condition mooy li gën a siiw ci seen mazhab que ne nga fàttaleku ko te nga man ko te nga am possibilité def ko ñoom boo leen waxee ne ndax ñii man nañ leen ne le fait que yonent sallallahu alayhi wasallam taxaw di ñu julli di julli te man yu bi nekk ba Sayyidatu Aisha ñëw di ko xoos moom mu ngi taxaw di julli mu koy xoosal loolu day wane ne bu dul woon bu doon sobe la doonu ci woon jullee mooy maliki yi dañuy am tontu boobu rahmatullah ne ne man naa am da ko fàtte man naa am da ko fàtte waaye ñee man nañu tontu ne mais ñun yonent bi alayhi salaatu salaam loolu dëgg la taxaw ne di julli daal lam am sobe mais Seydina Jibril alayhi salaam ñëw wax ko ko mu daal di koy summi man nañ ne loolu man na ko comme que ci dàll yi ba mu taqee ci dàll yi suñu borom dafa yónni Seydina Jibril alayhi salaam mu ñëw wax ko loolu mooy kon itam bu doon ne da doon jullee sobe moom bu doon man yu sobe la mu taxaw di julli fàtte ko mais Seydina Jibril man na ko waxat loolu mën na nekk ñoom seen beneen tontu waaye ki nga xam ne ñooy naqaree tontu côté bii mooy xanafiye yi ndax xanafiye yi dañ naan ñun lii ngeen wax fii du dalil ci ñun mooy du manu du contre argument ci ñun. voilà ak ndox waaw kay. mooy Maliki yi waaw duñ am duñ am tontu ci bii ndax même buñ waxee ne nga fàtte ko ñu nga fàttale ko dañ naan waaw mais sayyidatu mais loolu mën nañ ne ne sayyidatu Aisha moo ko doon xoos amaana yonent alayhi salaatu wasallam xamul bon même mais loolu day xaw a kii quoi le fait que hmm. waaw day bon day naqaree wax que ne bon mën na mën naa mu koy xoos mais xamul lan lay xoos mais loolu tontu boobu day xaw a kii hmm. mais mais ñoom duñ am tontu ci loolu ndax ndax raxas bi ñu wax sànk que ne loolu rek lañ ko mën a muy ndox léegi nag mu def xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ naan la loolu man loolu ñun daal du contre argument seen xadiis bi dëgg la ñun d'accord nañu waaye du contre argument ci ñun ndax ñun buñ ko boo ko xoosee baax na ñu ne leen wa léegi baax kon nañ leen jàll ci yeneen ndax boo duggee ñoom ci côté xoos bi mooy ñooñu mënoo leen a wax leneen. mënoo wax leneen mooy dañ koy xoos waaw le fait que kii euh, sobe la moo tax ñu koy xoos dafa wow ñu koy xoos ñu ne ñun am nañ léegi kon may leen ñu ñu jox leen yeneen i yi luy wane ne man yu quand même sobe la ñu ne ah bokk na ci luy wane ne manu yu du du du dafa du du sobe mooy ne ah li nga xam ne moom la imaam ad-Daaraqutni solo ba léegi ak imaam al-Bayhaqi na ko imaam at-Tahawi solo na ko rahmatullah alayhim ñu jëla ko ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anil mani yusibu ath-thawb mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañ koo laaj ci mbiru man yu woo xam ne dafa dafa dal ci ci mbalaanu nit dafa laal yére dafa dal ci yére ñu ne ñu ne Hanafi yi rahmatullah alayhi ak Maliki yi yéen déglu leen léegi déglu leen réponse yi bu ko defee ngeen xam ne ñun suñu suñu dalil suñu suñu avis moo gën dëgg ñu ne déglu leen yonent bi alayhi salaam lan la Seydina Abdullah ibn Abbas wax da ne yonent bi alayhi salaam daal di tontu ne innamaa huwa bi manzilatil muxaati wal busaaq yonent bi alayhi salaam ne. Euh, man yu boobu de dal ci yére moom xaaxtandeku ak tiflit ñoo yem rek ñoo yem mooy xaaxtandeku ñu ne léegi xaaxtandeku bu dalee ci yére noo koy def est mooy sobe la wala du sobe ñu ne déedéet loolu moom du sobe ñu ne waaw kay nee na mook mani yu bu dal ci yére moo looloo yem mooy raxas kon gi nga xam ne moom lañ gis comme que yéen na ngeen ne dañ koo war a raxas bu tooyee buñ jàkkooree ak Maliki yi li ñu wax noonu mais moom raxas boobu tekkiwul ne affaire bi dafa sobewu moo tax ndax bu doon bu doon ne euh, lenn rek lay wane mooy ne dañ koo seexlu mooy mbir na loo xam ne nit ki da koy seexlu moo tax ñu koy raxas comme ni nga xam ne nit ki bu ñaqee ba ba ba ñaq lool noonu lay dem di sëlmu ji mooy sëlmuwul ndax ne man sama bon ñaq bi dafa nekk loo xam ne sobe la du lool nee da koo def parce que bon c'est pas kii euh, euh, voilà ak waaw c'est c'est pas agréable nga nga sa kii bi yëpp ñaq wi ne ci noonu nga bàyyi ko ñu ne tamit comme que hadis yeneen alayhi salaam dafa ne moo xaaxtandeku ak tifli ñoo yem mu ne loolu kon day wan ne kon kay man yu loolu la ma léegi xanafiye yi ak maliki rahmatullah ne non non ñun d'accord ñu ndax seen xadis bii ni wérul seen xadis bii ñeent wax ne euh, Seydina Abdullah ibn Abbas dañ ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko wax loolu moom wérul moom kon nag seen xadis bi kon seet leen beneen ñu ne waaw baax na ñu ne d'accord nañ wérul waaye mais imam ibn Abdullah ibn Abbas wér na ci moom que ne moo wax wax ji moo ne moom laaj nañu ko ci wàllu mani yu bu dal ci yére mu ne loolu mook xaaxta ndeku ak siflit ñooyem képp te loolu euh, ku mel ni imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi dane sax même moom bi mu ko solo ñaari xadiis yëpp dane bii nii moo wér mawquuf bi mooy bi de bi yem ci Seydina Abdullah ibn Abbas kene moom waxam la moo moom moo moo moo tontu loolu bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam boobu wérul waaye waxu Seydina Abdullah ibn Abbas loolu wér na kene moo ko wax ñu ne te gisuñu saxaaba yi radiyallahu anhum keneen ku ne koo xam ne dafa wax ne man yu dafa dafa sobewu loolu amul ndax yéen nee ngeen bokk nag ci li ngeen wax ndax euh, masala yi ñu ñu leeral ko wax foog yenn yi ñu koy tontu yéen nee ngeen ne waa ndax yéen li koy wane mooy Seydina Umar ibn al-Khattab ba mu ko dalee comme ni mu ne ci euh, al euh, ci Muwatta këne ba mu ko dalee ba ba mu dafa julli fajar ba pare dem ci dem ci toolam bi mu toogee ci teen bi noonu jekki xool poojam gis gis ci mani yu mu daal di koy raxas ba pare sangu ji daal di reprendre julli ji ñu ne loolu day wane ne euh, kii euh, lii kon kon sobe la ndax burul woon sobe yooyu yëpp du ko ci fekk ñu ne déedéet yéen Seydina Umar ibn al-Khattab raxas bi mu ko raxas mooy raxas bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ko raxas kese mais tekkiwul ne affaire bi sobe la léegi nag le fait moom mu julli ji waat loolu moom c'est simple moom lool yéen d'accord nañ ñun ñëpp d'accord nañ ci waaye ngir ngir ngir ngir euh, euh, yokku yokku njariñ pour ñu koy dégg bañ a foog ne buñ ne kon man yu bi gisoon noonu bon du sobe rek ci mu ci euh, ci poojam du sobe nga jàpp ci ne kon mais kon julli ji kay moom warul woon kon lu tax mu doon sangu ji waat déedéet mooy moom bu xasee génn moom mooy dafa am lu lay war te loolu gis nañ ne nañ ko gis ci masala yi lan la lan la mani yu bu génnee lan lay waral mooy lan lay lan lan la nit kiy def bu dee gis na man yi léegi ñu ne ñu dañ boobu dañ naa la Seydina Umar ibn Khattab le fait que mu mu raxas ko mooy dañ naan la ñoom ñu ne mooy le fait li ko yonent li taxoon yonent sallallahu alayhi wasallam doon ko raxas kese beneen bi le fait mu julli nag mooy leer na ko ne kon moom bi mu yeewoog léegi nelawaatu fi nelawaatu fi te moom moo julli fajar moo jiite nit ñi kon kay bu ñëwee ba ñëw ci nekk toolam daal di gis manu yu mooy ne manu yu bii mu gis da koo gént te yëgu ko te te te bàyyiwu ci xel kon nag bi muy julli kon moom dafa jóo jàpp ñëw julli la def te manu yu du waral jàpp kese looloo tax mu daal dem daldi di euh, euh, euh, sangu julli ji waaye foofu neewul tamit euh, nit ñi yéen léegi yéen seen reprendre at leen seen julli yooyu euh, waxaatu leen ko mais loolu euh, yeneen masala la mais ñun li ñu concerné fii ñoom ñu ne kon le fait que imaam Abdullah ibn Abbas daal di wax ji wax wax ji te amul bi kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ku wax le contraire te sax am nañ ci yeneen i saxaaba yoo xam ne radiyallahu anhum ñoom seen jëf day junj lu mel nii waaye li ki ci wax lu leer nañ mooy Seydina Abdullah ibn Abbas te gisuñ ci saxaaba yi radiyallahu anhum ku wuteeg ñoom. ku wuteeg moom ci wax ji ah léegi ah ñu ne ñu ne ñun am na yenn yenn wax yoo xam ne ba léegi ñun fokk ñu leeral ko ndax day bokkaale ci suñuy argument bu ñu tontoo ñi ci des ndax bokk na ci li maalikee yeeg xanafiye yi rahmatullah alayhi mi ñu wax dañ ne bon liy wane ne euh, euh, man yu sobe la mooy fi muy fi muy génne ndax fi muy génne la koy génne muy muy tuur ndox ya fay jaar loolu sobe la kon man yu mag yu tamit ma fiy jaar loolu sobe la te ñun ñëpp d'accord nañ ci mais naka ngeen mën a waxee ne yooyu yépp sobe la ba pare man yu moom ngeen bëggu koo accepter ci mbir yi ne moom du sobe ñu ne mais le que ñu ne ñun da euh, léegi xaarle ndax le fait que ne man yu mag yu ci bërëb boobu lay génne ay tuur ndox ci bërëb yooyu lay génne fekk ñoom ñu nekk ak ak ak ak. ñu nekk ay sobe loolu tekkiwul na man yu sobew sobe la te loolu li koy wane mooy léegi nañ jël beneen argument bi contre argument boo xam ne moom day wane ne seen seen seen seen lii rek mooy euh, le fait que mooy jël prendre en considération génnukaay bi kese loolu noonu loolu du lu dëgër ñu ne mais euh, ngalawal fan lay jóge ngalawal ak ay dem àll ñoo bokk fu ñu jóge te ngalawal est dafa nekk loo xam ne lu lu sobewu la dem àll sobe la d'accord nañ mais est-ce que ngalawal sobe la du sobe te pourtant yéen da ne ndax ndax ndax ndax euh, euh, Hanafiyye ak Maalikee rahmatullah ñu ñu wax da ne le fait que bu ci nekk mooy bu dee mag yu day waral nga jàppi nga raxas fi mu génne bon. raxataale waaye yàlla bu dee ne ci maliki yi rahmatullahi alayhi léegi nga daldi bu dee ci góor nga daldi jàppi ñu ne loolu da koy waral mooy mas yu da koy waral bu dee li nga xam ne leneen bi muy tuur kii ay tuur ndox loolu day waral jàpp léegi yooyu mooy mooy loolu la naan taxaaro bu ndaw mooy laab gu ndaw bi léegi yéen mas yu ñoo mani yu di waral lu ëpp lool fuuf Euh, euh, euh, laab bu mag gi ngeen bëgg na loolu loolu noonu du du du du du sobe non loolu yéen seetaat leen seen wax yi ñu ne ñu ne leen waaw looloo tax ñu jox leen exemple exemple tuur ndox non dem àll ak ngalawal mais ñoo bokk lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy waral noonu mooy nit ki bu demee ci toilette bi day jàpp bu ngelawalee day jàpp mais ngelawal du du du sobe te pourtant moo bokk fi ñu jóge kon nag de lu foofu la fan lan lañ fay wax lan lañ fa bëgg a leeral mooy ne kon prendre en considération fi muy jóge kese bëgg cee tënku ne loolooy tax mu que ne sobew la loolu du dalil loolu dëgërul te nag comme ni mu mel nag ci ci wàllu ngelawal que loolu day génne même bërëb bi te du sobe ñu nit noonu la ñuy waxe ne man yu day génne même bërëb bi te du sobe ñu ne loolu yii yëpp day wane ne kon suñu kii bi mooy li nga xam ne mooy li dina a dëgër waaye nag euh, ku mu dal ku mu ku mu laal ci yéreem mooy tamit na ko raxas bul def ne tamit bon comme que man daal du kii rek nañ ko bon yonent na lay saa gis nañ da ko doon raxas da ko doon raxas même buñ nee du sobe mais tamit yow bu ko bàyyi noonu. te tamit lenn tamit dafa am mooy euh, euh, li Maliki rahmatullah alayhim di di di faral di utiliser mooy di bàyyi di bàyyi xel te loolu borom xam-xam yi sax en général ñoom ñëpp la mais Maliki dañ ci gën a ràññeeku. Mm. mooy riwaayatul xilaaf mooy ngay bàyyi riwaayatul xilaaf ngay bàyyi xel di prendre en considération wuute yi am ci masala bu man di doon du ma ne man sama masala daal moo man sama ab yi moo gën a dëgër jeex na loolu nag day daw ci lépp. ndax bu dee ne yow par exemple dangay dangay dangay ngay ngay da julli nga xam ne ñenn ñi jàpp nañ ne lii boo ko defee moo julli ji ñoom jàpp nañ ne lii julli bu waru cee bokk yow lu ñu sopp keseel nga nga ko jàppe prendre en considération ñoom seen avis comme avis ñoo ñi nga xam ne mooy ñeneen ñi bul ne rek man daal lii la nañ ma fekk ci waaye man duma ma fekk ci kenn déedéet fekk mooy fexeel nga dajale loo xam ne danga koy def ñépp gis ci seen bopp ndax wàññiwu la dara nga ñëw raxas man yu bi lan la la wàññi def ko boo ko defee mooy roy nga yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moo cëpp solo fu léegi yeneen li mooy ne doo tax ñeneen ñi booy koo xam ne xamul te moom jàpp na ne bon lii la moom man nañ mën nañu am njaaw njortu ci yow ak te yow yëpp jullit bi yooyu yëpp da koy sàmmantal kon mooy loolu mooy ci àtte boobu kon mooy li gën a dëgër mooy ne man yu insha allah mooy ne euh, du sobe te loolu mooy avis li nga xam ne mooy Shafi'iyya yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim rahmatullah euh, ci point euh, istihaala bi maanaam point la bu am solo boo xam te ne dafa déterminant maanaam euh, comme ni ñu ko gisee woon ci hadith yu njëkk yi maanaam surtout yi wax ci wàllu sàngara si bi nga xamante ne day soppeeku nekk vinaigre mooy kon lépp loo xamante ne Euh, jëmmi mbir mi nam meloon dafa soppeeku dem ci mel neneen loolu bu boobaa bu caractéristique yooyu soppeekoo day daal di soppi ak àtte yu ñu waraloon ci moom comme sàngara bi nga xamante ne moo nekkoon bu soppeekoo ba dem ma nekk vinaigre sàngara bi sobe la dafa xaraam mais vinaigre dafa dagan te dafa laab euh, nit ki noonu euh, deret bi nga xam ne moom mooy deret séwal bi buñ ko jëlee noonu dafa sobeewu la maanaam buñ ko génnee noonu te ci ci médd sobe la euh, wala deret sobe la sobe fekk deret gi wal la deret gi wal sobe la euh, sobe ba noppi euh, dafa xaraama jëfandikoo waaye buñ ko transformé ba mu nekk misk misk dafa laab te dafay dagana jëfandikoo jus maanaam raisin bi raisin bi ci jëmmi boppam dafa laab te dagan naa lekk buñ ko jëlee presque ko bu nekk jus dagan naa lekk te laaf na waaye buñ ko soppee day nekk sobee ndax dafay nekk sàngara et maanaam boo jëlee yooyu yëpp nga xool ko day gis euh, règle boobu fii nag ci wàllu man yu noonu la demee maanaam euh, lekk gi moo soppeeku li tax nag tuur ndox ak dem àll nekk sobe ci bunt boobu maanaam buntu istihaala mooy ne dañoo soppeeku ñoom directement maanaam lekk gi ci boppam la nga xam ak naan gi la nga xamante ne moom lañ ca segg moom li ci biir ba segg lenn li mooy dem àll maanaam la ca nekk ndox mais leneen la ca des nag te la baax loolu day transformé wu nekk deret deret gi suukal maanaam ji sukkat ndawal li ak et cetera mooy euh, yàpp beeg yu mel noonu yaram yi ak yax yi deret jooju bu fekkente ne dafa soppeeku à nouveau loolu day nekk lu laab loolu moo indi tuflit ñoom ñandaxit ñoom xaaxtandiku ñoom ñekk ak ñoom meew yépp nekk lu laab lu tax parce que ci deret ji nga xam ne moom sobe la ci lañu génnee ñoom ñépp ah? euh, waaye tamit loolu moo indi tamit man yu nekk tamit loo xam ne lu laab la comme meew ni mu laabi meew ku ne xam ne ni ci deret bi lay génne comme ni ko alxam mi bay ni damin wafarsin ci deret ak sébérét bi lay génne ñaar yëpp nekk sobe waaye mu génn labanan xaalisan sa'iran lisharibina mu nekk euh, meew moo xam te ne dafa set sell set wecc ba pare nekk loo xamante ne luy mandilaata luy dundal la ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy naan loolu moom moo indi tamit man yu ci deret bi muy génnee après maanaam ndax man yu du tax du formé wu dëgg-dëgg lu dul nit ki buy amee yëg-yëg gi tax man yu bi formé wu su formé woo euh, ci deret bi lay formé woo daal di génn nekk man yu loolu nag wuute na ba tey ak euh, mas yu maanaam ci eh, maanaam ak ak ak ak wadiyu ñoom ñaar ñi nga xamante ne eh, seen transformation deret bi maanaam eh, matu parce que mas yu transforme parce que loolu moom mooy après question bi soulevé wu mooy mas yu kon lu tax mu nekk de mu nekk sobe c'est parce que mas yu li koy waral mooy bànneex bu ndaw contrairement ak man yu bi nga xam ne li koy indi mooy bànneex bu mat bu kawe bu fekkente ne bànneex bu ndaw bi la day fekk transformation bi matul maanaam ni mu jugee ci deret ci transformation bi matul lool moom moo indi maziyu bi tamit day daal di mën a nekk sobe euh, lool tamit moom moo ñu yóbbu ci euh, maa ngi jéggalu masala yi nga xamante ne ba tey fàttali woon nañ ko fi mais pour ba tey ci istixaala bi ngirum njëriñ li mat moom mooy côté wu euh, yi nga xam ne ñoom ñooy gélatine yi ak beneen bi ci def naka la ah voilà émulsifiants yi parce que ñaar yooyu loolu moo leen wutale parce que euh, benn bi dafay fekk ne transformation bi matul ci li nga xamante ne moom lañ koy jëlee alors que bi ci def mooy émulsifiants yi loolu day fekk ne transformation bi dafa mat loolu moom moo tax émulsifiants yi bañ a nekk loo xamante ne lu xaraam la lu sobewu la contrairement ak gélatine bi nga xamante ne boobu day sobewu day nekk loo xamante ne ndax transformation bi matul. wallaahu ta'ala. waaw man mais kii récipients yi du du ci végétaux lañ jógee. en fait dafa am peut-être que tur bi moom laa jàppul mais bu dee am na récipients yi am na beneen tamit bu même tur maanaam bu jege waatoo ak tur boo xam te ne moom ci végétal ci ci animal lay jógee voilà loolu moom mooy indi transformation ñaar yooyu. waaw bokk na ci pour bala ñu jàll ci beneen masala bi ci dalil yi nga xam ne moom la euh, euh, Shafi'i yi ak bi lay joxe mooy ne mani yu dafa nekk loo xam ne mimma amma bil balwa dañ ne lii dafa nekk loo xam ne li muy dalaati daa bari léegi loolu nga xam ne li muy dalaati dafa bari naka lay nekkee sobe yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne suñu borom da ko bokk na ci li tax mu indi ko fi mooy mu leeral ñu yooyu suñu acte yi nga xam ne moom lañ war a appliquer moom la buur yàlla di xaar ci ñun naka la mani yu quand même ak li ñuy dalaatee ni mu baree nekk sobe yonent bi alayhi salaatu waxu ci dara lu leer bàyyi noonu loolu day wane ne du sobe ndax bu dul woon bu doon sobe la lu koy tudd ne lii nii sobe la waaye le fait que euh, euh, la demee te gisuñu fenn foo xamante ne mooy wane ne mani yu kon dafa nekk benn dalil bu ñuy wane ne dafa dafa sobewu kon loolu day bokk na ci liy dëgëral que mani yu suñu argument yi ñu waxoon sànq yokku leen ci boobu këne ne euh, lii dafa bari lu muy dalaate te yonent bi alayhi salaam gisuñu mu ne ci mu ne ñu lii nii sobe la te loolu day wane ne kon. ba bi day gën a dëgëral suñu wax jooju. voilà loolu maanaam masala bi bokk na ci masala yi nga xam ne euh, awaam yi duñ koy dégg lu bari maanaam euh, awaam yi mooy ñi nga xam ne seen njàng soriwut wala du ñuy faral di jàng nii lu bari ñooñu duñ koy dégg lu bari maanaam ñoom buñ déggee sax kuy xalaat naan ndax man yu sobe la ak du sobe loolu jëmmi questionnement bi rek day nekk lu leen di choquer da leen di choqué yàlla tere nag ngay wax banaan naan euh, peut-être que xëy na li gën a dëgër mooy man nii du sobeeg yooyu loolu moom c'est le comble du choc moom loolu alors que loolu ci xëy na maanaam nopp yi maanaam seen nopp ñoom la bariwul mais téere yi moom daf cee fees dell maanaam téere yi moom wax jooju daf cee fees dell voilà loolu tam bokk na ci maanaam yi nga xam ne euh, voilà <laughs> <laughs> moo tax il ah, parce que sinon ci boobu. mooy na mooy yu siiw yi rek liñ naan lu siiw ay ah, naan masala mi dafa siiw mais loolu mooy ci boroom xam-xam yi. rahmatullahi alayhi ndax mu siiw moom taxul ñëpp taxul ñuy wax. ndax ah, xam nga masala bi lu siiw la ci boroom xam-xam yi comme ni mu ko waxee waaye ci euh, rawatina ñun suñu réew yi. suñu réew yi moom ak surtout ñi nga xam ne dañu nekk ci ngiiru imam Malik rahmatullahi ta duñu def fiqhul muqaran duñu jàng yeneen te tamit dañuy yem képp bu ñuy saraa duñu jéem a dugg ci ñeneen ñi wax loolu day tax ah avis boobu rek lañuy xam da ngay gis ay génération di jàll ñu bari lool rek la ñu xam boo fi waxee leneen mooy choc bi mu wax moo leen yow dañuy foog ne sax waa ji commencé na nag yàqu na yu téere yu weex xam naa kayit yu weex yi la jàpp jàng la jàng voilà ñu foog ne diine ju bees la alors que du diine ju bees voilà léegi ñaareelu masala bi mooy ana ban at la la nit di gis maniyu mooy li nga loo xam ne pooku lañuy considere considérer ne lii mu gis maniyu la bu dee euh, ndax loolu ku mel ni euh, Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañu jàpp ne nit ki mooy bu dee jigéen la bu amee neuf ans bu amee neuf ans moo jigéen ak góor a ci yem ñoom neuf lañ lañ teg mbir mi te neen mooy euh, loolu lan la ndax masala boobu dafa am ay ay atte yu bari yoo xam ne xam xam ban âge la ñuy considérer ne nit ki bu gisee lii mooy man yu loolu dafa am acte yu bari yu ci nekk yu ci aju moo tax du ne rek lu ñuy wax nii ñu ne waa ci ñii de nee nañ neuf ans ñii ne non buñ nee neuf ans ñii ne par exemple neuf ans ñii muy Shafi'i yi rahmatullah mooy léegi nit ki bu dee ne dafa gis li nga xam ne moom lañ naan man yu mu am huit ans dañuy jàpp ne du moom loolu lay tekki te comme que du moom mooy li nga xam ne mooy war ci koo xamante ne man yu moom ma moom euh, heure bi nga xam ne comme à partir de huit ans no 9 ans bu dee 9 bu dee da koo gis du wute day wute bu dee 8 ans la ko gis loolu la affaire bi kii ah, léegi nag mu des acte yi nga xam ne moom la mën yuy waral yépp léegi yooyu yëpp day dal nag ci ki nga xam ne moom bu dee ne àgg na ci âge boobu ñoom ñu ne ndax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha da ne nit jigéen bu ma bu masee bu xasee am 9 kooku jigéen mooy euh, xale bu jigéen bi bu xasee am 9 ans mooy majeur na nekk na léegi nag. bu majeure ndax loolu la mooy man yu ki commencé gis man yu neuf bu ñu nee neuf mu gis ko léegi mooy li waroon euh, yaayam moo koy war même bu dee neuf la am mooy amul ne bon neuf la am nga koy xoole xale ba léegi lo léegi kon mooy moom majeur la majeur la nag mooy yow bu dee ne doo koo xam ne mënoo ko takk mooy ajnabi la ci yow mooy ne étranger la na ko doon jàppee na moom ba mu ginee nekk gone mooy dootul yem loolu dootul yem te xam commencé nañu dal ci daara ji mooy ñoo xam ba nga leen di xam ñu tuuti lañ nga leen di yëkkatee ko kii mais léegi nekk nañ majeur mënatoo ko réflexe woom nag ñu bari amuñu ko dañuy continuer dañuy ñoom ñoom ñu ngi koy xoole bëtu deux ans ba mu amoon liir la mais bu xasee am neuf ans wala muy commencé gis euh, man yi wala ay règle kooku mënatoo ko ñëw yëkkati noonu bu dee doo baayam wala doo sœur doo kiiwam mu voilà mooy acte yi nii yooyu la loolu lépp lay dugal loolu lépp da nga koy prendre en considération voilà léegi nag conséquences yu bari commencé tamit di di xew waaw kon mooy ñoom loolu lañ wax ñoom bu dee ci côté Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne neuf ans la quant à Hanabila yi rahmatullah yi ñoom dañu ne ah ñoom dañ ne neuf ans d'accord nañ neuf ans ak ki nga xamante ne euh, mooy mooy mooy mooy mooy ndaw si ndax tamit ñoom dañu partagé avis Shafi'i yi rahmatullah alayhim ci li xanaa ci li yaa Aisha radiyallahu anha wax ñu ne mais bu dee góor la nag dix ans la ñoom ñu ne dix ans la ndax li yonent si malay salaatu salaam ne dee leen digal seen doom yi ñuy julli bu ñu amee ñuy bu ñu amee sept ans dee leen leen digal ñuy julli bu ñu amee dix ans nag mooy buñ leen boo leen digalee ñu bañ bu boobaa dóor leen leen mooy fexe leen de mooy dootul nekk loo xam ne da ngeen naan moo nañ ko bàyyi noonu muy mu lu lu ko neex def ñu ne kon loolu day wane ne loo xam ne day tax ñu la ciy dóor day wane ne loolu daa nekk daa commencé nekk farata ci yow kon nag ku am 10 ans ci góor ñi lool bu gisee li nga xam ne mooy man yu loolu dañuy considérer ne man yu la comme ki am quinze ans wala ci am 30 ans jëm kaw ay baayam ak i maamam yi ñuy kon loolu mooy li jëm ci wàllu at yi ak tamit conséquences yi bon yu ndaw yenn yi quoi ndax lii moo ñu ci int moo ñu ci concerné léegi yeneen yi nag mooy ay actes la yoo xam ne euh, da koy juraale ndax tamit jànguñu ko rek kese ngir moo ay 9 ans 10 ans rek mu jeex nga jàpp ne 9 ans 10 ans après ngay dund comme si concerné wu la déedéet. voilà comme exemple yu ñu joxe nii léegi mooy yooyu dalay lay day commencer léegi du la concerné beneen euh, kii bi muy beneen question bi muy quatre troisième bi waa léegi mani yu léegi euh, buñ jàppee ne nit ki bu gisee mani yu mooy moo xam dafa doon sëy wala dafa gént wala nañ ne dafa doon gént walla moo xam nu mu def daal ba mani yu bi génn waaye ci kaw mu nekk loo xam ne ci bànneex la jóge mooy loolu euh, mooy manuyu bu génnee lan lay waral mu bañ a nekk li tax mu génn mu bañ a nekk feebar ndax bu dee feebar a tax mooy bokkul ndax tànk bi alxuraan naan euh, xuliqa min in dafiq yaxruju min bayni sulbi wat tara'ib ndox moomu noonu mooy loolu du du du ne loolu junjul na ci ci ci ci ci ci malheur bu dal nit wala coono bu dal nit moo tax non loolu ban ci bànneex bu mu jóge léegi kon mooy kon lool ay ay ay kii la ay ay garde la ay garde fou la mooy il faut mu bañ a nekk tamit koo xam ne feebar moo tax man yu bi génn wala muy loo xam ne salas la loo xam ne incontinence la incontinence la mooy affaire bi léegi moom no nekkatul lu nor génn gi nekkatul lu normal ci nit léegi lan lay waral li muy waral mooy nit ki bu ko gisee day farata la ci moom mu sangu ji mooy mu sangu janaara pas ñëw euh, bon sangu ngir seerlu nii rek walla tàng na man damaa bëgg féex après ma dem nii sangu ji kese déedéet mooy euh, bo mooy day day war ci moom mu sangu ji li nga xam ne mooy faras li ñu naan sangu faras léegi euh, loolu mooy li nga xam ne mooy moo mais kañ la koy war nag léegi mooy est-ce que léegi mooy nit ki gis na gis na ne lii waa ñoo ñoom avis yooyu noonu daanaka day dugg ci ñii mooy dafa ndax euh, maalikiyee yeeg xanafiyee yi rahmatullah alayhim ñoom man yu liñ ko jàppee mooy ne gis nga avis yi nii ñu gis seeni wax ñoom day dugg ci yii ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo ci prononcé ci masala bi clairement que ne ñun âge bii bu xewee nii bu amee bu bu bu bu bu kii nu mu tudd ah, bu jigéen amee lii wala bu góor amee lii lii lay lii day wane ne am na mooy ma mooy àdduna li mu gis mani yu la mooy majeur na maalikee yi rahmatullah alayhi ak xanafiye yi mooy ñoom nit ki bu gisee bu gisee mani yu am âge yi mooy ne kooku loolu li gis man yu la léegi sëñ bi mu ne lu na voilà mooy ne ñoom ñaari avis ñaari kii yi moo ci am nga xam ñoom ñëpp ko partagé sauf ko dañ koo tudd ndax ñii nii dañ cee prononcé wu clairement ku mel ni imam yi lii nii moo tax mu doon wax naan man ki euh, euh, nga xam ne mooy ki mu nga xam ne mooy ki dina teel ku mu gis ku koo xam ne sët fii maam la que moom gis na ne koo xam ne ci Tihaama fii mooy bon mooy arab yi bi foofu noonu koo xam ne vingt et un foog naa la wax vingt et un ans vingt et un ans la nekk maam ndaw si nekk maam mooy ñoom dañ ci prono looloo tax ñuy naan ñoom ñuy jël seen avis ñii lii lañ wax ñoom dañ ci am wax yoo xam ne ju clair la ñoom ñoo ci prononcé wu voilà baax na léegi kon ñu ngi woon fan waa léegi kañ mooy mani yu léegi day waral lan day waral day waral càngaay léegi kañ la koy waral ban ban wax mooy est-ce que léegi man gis naa mani yu léegi obligatoirement léegi laa war a laa war a dem sangu ji wala déet bu boobaa dañ naan la mbir mi du ça tout dépend mooy ne du ne gis nga ko léegi même nit ci du daa tëdd soxnaam léegi par force obligatoirement après daa war a sangu ji war a war a war a dem tëddi lool du loolu waaye fi nga xam ne fi lay nekk li nga xam ne mooy obligation nag mooy comme yoo xamante ne day laaj njàpp nga war koo def day laaj laaj nga war koo def loolu bu jotee moom léegi par force la nga dem sangu bu dee amoon ndox nga jaar ci alternative bi ci def muy muy muy suuf walla wala tiim mooy ne kon loo foofu la la sangu bi di nekk farat mais nag li gën mais li gën mooy bu la dalee nga daldi sangu ji même bu dee ne sax du farata farata la wala même may dem yenn bërëb yi li gën mooy ma sangu même bu dee ne la ma fay defe du farata comme di Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne bi muy dajee yonente alayhi salaatu wasallam ci mbeddu Medina yi mu ne damaa dajeeg moom mu daw mooy dafa gis yonente alayhi ci mbedd yi rek daw nee na ma buñ ñëwee mu ne wa mu ne ma waa mu ne ma mu ne Abu Hurayra lan moo tax ma ma dajee yow sànk rek nga daw nga làqatu ji daw mu ne ko ndax damaa amoon kii damaa amoon janaaba te sangoogu ma woon waaye lan moo tax mu def loolu ngir wormaal bi ak le fait bërëb yu mel noon ak booy dem di seeti nitu yàlla boroom xam-xam fekk yow nga nekk ci condition optimale yi nga xam ne noon nga war a mel doone rek moo man daal de façon fa may man deux heures de temps laa fay def julli du ma fa fekk sangu fii damay jëlal temps quoi naa dem rek bu dee ne du du du lu yàkkamti def ko ndax loolu mooy teggi ni nga xam ne mooy li gën voilà kon loolu la mani yu kon di waral ak ban jamono nga koy def voilà mooy day waral euh, mani yu day waral cangaay kañ laa koy def obligation mooy bu dee ne li ma war a jaamu yàlla gi ma war a def dafa laaj laab bu boobaa moo xam julli la comme ma ñëw nag ba war a taxaw julli bu boobaa par force damay dem sangu ji wala ma ñëw ne damay ñëw jàng alxuraan ubbi kaamil bi di jàng boobu boobaay par force damay obligé dem daldi euh, sangu ji bu nee tamit damay wër kaaba gi def tawaaf ak yooyu loolu obligé tamit damay dem sangu ji tamit mooy yëpp jàppal daal bépp jaamu yàlla boo xam ne day waral farata la boo koy def nga am nga am lapp bu boobaa nag ci yooyu nekk farata nga daal di dem sangu ji sinon du farata waaye nañ ciy bàyyi xel que ne en tout cas nga teel ko kii moo gën ndax xamoo tamit fu yu mel nii dafa jar a bàyyi xel dafa bàyyi jar a bàyyi xel kon beneen masala bi ci tegu mooy léegi bu dee nit ki dafa gis man yu ci ci ci yéreem ci malaanam wala ci biti ci yéreem mooy comme koo xam ne dafa toog comme exemple bi ñu joxe euh, hadith Seydina Omar boobu radiyallahu anhu nga jekki nga gis man yu ci yére boo xam ne léegi nii nga ko seetlu léegi na mooy laaj bi mooy ana nan laay def léegi dañ naan la li ngay njëkk def mooy yére bi mooy dangay ngay da da ngay dellu ci ginnaaw xalaataat est-ce que yére bii mooy laata ngay jóge sa kër di ñëw fii nga ko sol wala moom nga fanaan moom nga fanaane ah non yére bii moom moom laa fanaane moom laa moom bi may nelaw biig moom laa soloon ñu ne la waaw baax na léegi ginnaaw bi bi nga résoudre loolu léegi yow bi nga yeewoog léegi ba lii si nelawaat nga fi wala déet ba ni ngay ñëwee fii nga ne non man nag nelawaatuma fi ndax marché laa dem nduggi ñëw toog tuuti heure bi jot ma jël bis bi ñëw loolu leer na kon ñu ne la léegi kon yow ni ngay def kon léegi ñu laaj la beneen laaj mais yére bi kon lool côté boobu leer na sax léegi ñu ne la comme que noonu la kon yow yére bi c'est sûr kon manu yi bi ci ne li nga xam ne mooy xalabatu zanni te dañ koy jàppe fal muhaqqaq comme loo xam ne lu nekk la mooy li li ëpp sa njort ndax manuñ ne certitude à cent pour cent la mais li ëpp ci njort yi te ci jamono ju mel nii dañ koy jox degré wu certitude mooy ne kon yow bi nga nelawee bii bi ngay nelaw ci nga ci la manu bi jóge ci yow takk ci yére bi léegi nag kon comme que loolu leer na ni ngay def mooy ne kon sa fajar bi da nga koy reprendre da koy raxasi nga reprendre tisbaar bi nga jot a ci yére bi nga ko waaw ci laa ko jullee moom bi danga koy reprendre léegi kon benn kaawa ngoo beneen kaa mooy waa ji ñëw na daldi di toog ba dix mu gis ci yére bi man yu léegi moom mu ñëw laajte waa man nan lay def man di damaa gis man yu sama yére ñu ne ko yaw yére bi yaa ko yaa ko mujjee sol mu ne waaw man de non da yaa ko sol bés bi tey tey tayoo tey mu ne non man nag non non non yére bi man ay côté secteur laa ko sol sama frère a ko soloon bi mu kii kiiwee summi ko man ma solo léegi ñu ne ko léegi yow nelawaat nga fi bi mu ko soleen léegi mu ne waaw mu ne si bi ma ko solee nag jàppante naan naa fekk ay nelaw bu boobaa dañ naan kon yow te yaa ko sol ba nii nii ngay wax mu ne waaw dañ naan la yow dañuy jàpp ne kon ci yow la ndax yaa ko mujjee sol waaw te nelaw nga ci yaa ko mujjee sol walla te nelaw nga ci waaw loolu am solo la Seydi Haruna mu ngi si war bu baax ndax manuñu wax kële la ndax kooku mooy comme que yaa fi mujj yow yaa ko mujjee kon yow yow atte bi yow lañ lañ naan dañuy considérer na sa bos la léegi boobu benn kaa la mu des beneen kaa boo xam ne ñun daal dañoo fekk yére bi ñu wékk ko fii mais yére bi dafa am gis nañ ne dafa am manu yu ñu ne waa yére bi ku ko doon sol ñu ne ah fii nag gis nga quatre gayaar yi fii fanaan ci kër gi ñoom ñépp a koy sol nag xamuñu léegi nag mu des définir ana kan moo koy kan moo ko ci sol bii kii ne man maa ko sol kii ne noo man soluma ko ah kii ne non man it soluma ko ñoom ñeent ñépp ñu ne kenn solu ko ci non non non non Demba du yow waaye man man du man Isa waaye bu ma ko laaj du man waaye Njaga pare mu Ousmane manit léegi kon léegi léegi kon mooy ah yére bi daal ngi nii leer na ne lii mani yu la mais gars yi nee nañ ñoom du kenn kenn solu te ñoom rek kay utiliser yére bi bu boobaa dañuy considérer que ne kon bu bu bu tisbaar jot fekk tisbaar di jot mais kenn ci ñoom mënu la jiite ki ci des ndax lu tax mooy c'est sûr que ne moom mani yu bii ke de toute façon ci kenn ci ñoom la jóge waaye ku nekk nee nga du man mais tamit mënuñu obligé tamit ne kon yéen ñëpp sangu ji leen non loolu tamit mënuñ leen obligé ne leen dem leen ngeen sangu waaye daal li leer mooy kenn du kenn mooy bu léegi simplement mooy buñ toogoon fii beneen exemple ñu ne ñu ne bon am na ku njàppam toj mais kenn nanguwul kenn jógul jàppi leer nañu ne am na ku njàppam toj loolu leer na waaye kenn jógul jàppi dañuy constitué mooy bu julli jotee kenn bëggul a jàpp mooy kiy jiite mën naa fekk ne moom la di bu boobaa kon ku nekk dañuy julli sa côté ndax doo mën a jiite ki ci def mooy ay ay ashba wan nazair la ay question yoo xam ne ñoo niroo noonu lañ mel mooy ne yu mel noonu bu xewee bu julli jotee li li julli mbooloo di baax baax baax baax bu boobaa kenn du jiite sa moroom ndax c'est possible ki lay jiite muy moom te nag kenn du bàyyi sa sa certitude bopp di jàpp euh, njorti jàmbur loolu ab règle la doo bàyyi sa sa certitude sa certitude bopp mooy lan mooy yow nee nga du man kon boo nee diw jiite ma te maag yow kese ñoo fi ñoo fi soloon mbir mi te nee nga man du man ki may jiite kon damaa kon kay moom la moom itam bu la nee jiita vice versa lool mooy xew kon mbir mi lool la kon bu dee ne yére la boo xam ne wala boo loolu mooy beneen beneen kaawa ngo léegi nag mu am beneen kaa boo xam ne yére bi cette fois ci am na mooy du man kese koy sol man la ak koo xam ne ci euh, boobu masala bi mu wax léegi ci ñun ñëpp maanaam bu fekkee ne mbooloo dafee nekk am koo xam ne njàppam dafa toj euh, effectivement bu kenn ku ci nekk ne du man maanaam maanaam bu kenn jàpp juul rek tout simplement bu boobaa kenn du euh, kenn ci ñoom jàppam tojut parce que kenn ku ci nekk jàpp nga ne du ma maanaam ñu jàpp fa mu dëggu ci ñoom euh, te bu boobaa itam bu ñuy julli kenn du jiite moroomam euh, loolu nag dafa wuute léeg-léeg Euh, wax joo xam ne dañ koy faral di dégg lu lu bare bari na bu boobaa ñëpp dañuy jàpp jiwaat loolu euh, demewut noonu masala bi demewut noonu allahumma ba mu def ci buntu euh, rafetal maanaam ne li gën rafet daal mooy na ñëpp dem jàpp ji bu ko defee kenn rek du jàpp ji bu dul ci buntu boobu rek mais ñu teg ko rek ci buntu fiq moom kenn du jàpp ji voilà ngir ne comme lu mu wax léegi al yaqinu la yuzalu bi shakk maanaam ak lu wóor def ko dindi ci sikki sàkk lan moo wóor mooy kenn ku ci nekk wóor na ko ne jàpp woon na te mi ngi jàpp lan moo wóorul mooy toj gi tojug njàpp kenn ku ne ci mbooloom mi loolu moom wóorul du tout parce que kenn ku ci nekk maanaam amul kenn ku ci yëg ne njàppam toj na waaye am na beneen mbir bu wóor mooy nañ leer nañu ne am na kenn ku fi jàppam tam lu mu bon bon kenn loolu ñuy jiite dafa war a nekk koo xam ne sikk nekkul ci war gi war ci moom mu am jàpp loolu moom moo indi le fait que après keneen bu jiite kenn bu jiite moroom waaye duñu wax kenn tamit faaw da jàpp ci mbir ne moom jàpp na ne njàppam am maanaam njàppam tudd waaw jazakumullahu kon loolu mooy léegi kon cas beneen kaabi mooy man cette fois ci nag yére bi man mi koy sol dama ko bokk ak koo xam ne moom àggul âge bu muy gisee man yu non bu boobaa moom c'est sûr que dañ naan moo yow moom yow la moom bu njëkk bee yem rek moo bi nga xam ne man maa ko maa ci fanaan yeewu gis ko ñoo yem ndax même boo nee noo waa ji soloon nañ ko naan ko kon démb la te léegi nag te léegi nag comme que démb la bu doon ne ñu ne la léegi yow moo nga ne non non non man biig solu ma ko am booy bee ko soloon mais naan la waa booy bi moom du gis du gis fii léegi kon yow beneen yow yow léegi dañuy indi beneen affaire la indi mooy kon yow démb kañ ban jour ban heure nga nelaw nga ne non dama sieste na te yére bi laa soloon ñu ne la kon sieste ban heure nga ne midi ñu xool julli ne woon quatorze heures wala yu mel noonu léegi yow kon mooy nga ne booba euh, mooy julli yooyu ngay reprendre ak tamit affaire bi loolu naa mooy ne du ne bon comme que weesu na bon démb la woon kon man garaawul non da ngay reprendre julli yooyu ndax leer na ne ne ndax ba nga ko doon julli daa am foo ko tegoon mooy yow ci njortu la woon mooy kii la woon yaqiin la woon certitude la woon ci yow que ne bon sa yéere dara newu ci moo tax démb nga jënd nga julli tisbaar tàkkusaan timis gée summi yére bi ngone fi waa ji sol ko di nelaw léegi rek ba nga yeewoo nga sol ko ñu gis ko nga ne du man mooy nag bu boobaa nag mu leer ne kon xale bi moom moom ki ko soloon ki ko mujjee sol du gis moom man da gént léegi bu boobaa yow la nga jàppoon certitude day nekk day nekk nekk lan day nekk kii njuumte njuumte day nekk njuumte bu boobaa ndax dañ naan la yow parce que yow sa njortu ndax la nga jàppoon léegi njortu kese la woon te nag kenn du bàyyi xel ci njortu goo xamante ni ak ak ak ñàkk a nekkam dafa leer loolu tamit beneen affaire la mooy yooyu bii beneen kaa léegi léegi nag mu des léegi man ci kii bi lañ ko gis ci lal bi léegi cette fois ci léegi nekkatul ci yére bi may sol nekkatul sabadoor bi wala bolog bi may sol walla euh, tamit euh, jean bi muy bi may sol mais affaire bi ci lal bi laa ko fekk léegi dañuy xool ana ñan ñooy fanaan léegi boobaa dañuy repérer ana ñan ñooy fanaan ci ci ci lal bi buñ xamee ne yow nga ne moom man man ak diwa fii fanaan ñu ne waa d'accord woo diw diw ñëw ñu laaj ko diw ne déedéet man moom du man yawit nga ne du man day dellu ci li ñu waxoon sànq mooy masala yële bi nga xam ne mooy mbir mi yére bi leer nañu ne lii moom man yu la mais ku nekk nee nga en tout man mooy léegi li waxoon ci yëpp day delluwaat ci loolu léegi nag mu des bu dee ne yow ak comme li ñu waxoon koo xam ne yow ki ngay fanaan ki fay fanaan ak yow kooku du génn àggul fu muy gise man yu bu boobaa yow la léegi nag yooyu yëpp masala yi day dellu léegi nag il nga xam ne yow la kese li ci concerne nit ki moom mooy bu bu leeree ne amul keneen kuy ñëw ñu man ne peut-être ah bon mën naa nekk moom ba pare yow nga d'accord ne du man moom it mu ne du man bu boobaa lañ naan bon du obligé ci yéen ñaar mais bu dul lii mu leer ne yow la wala ki nga ko séqal moom àggul foofu fu muy gis man yu c'est sûr que yow lay doon léegi nag ndax damay reprendre yan julli laay fas laay laay laay laay laay reprendre ça dépend ci yan nelaw nga mujjee nelaw voilà ndax bu ne tamit bi nga jullee timis nga nelaw nga nelaw après yow bi nga yeewoo fajar nga daal di koy gis bu boobaa kenn du tenir compte ci jullit nelaw ba nga nelaw nelawoon timis nelaw bu mujj bi nga nelaw la ñuy jàpp mooy guddi gi nga nelaw mais tamit c'est pareil bu doon da nga sieste une nelawaat après timis boobu après timis bi la ñuy jàpp nelaw boobu la ñuy jàpp ah mooy daal dernier nelaw bi nga nelaw loolu la ñuy xool léegi nag julli bu dee ne waxtu julli da nga ko da nga faa jotoon a julli yooyu ngay reprendre bu dee ne julli woo ko woon loolu simple la dangay dem sangu ji nga daal di julli ji bu waxtu woo jotee. léegi nag kon loolu mooy euh, masala boobu cinquième bi moo doon euh, waa li tax ñu koy xool ndax dane dane ndax mani yu du génn rek bu dee dañuy nelaw kon lan moo tax ñun li ñuy wax nii ñuy xool tout le temps dernier nelaw bi nga nelaw te nit ci man mooy man naa toog nii euh, man yu yoom génn loolu mën na nekk léegi lan moo tax jëluñu en considération cas boobu ñuy jël en considération cas wu nelaw tout le temps loolu li tax mooy ki nga xam ne dafa yeewu moom lii génn ci moom mooy yëg na ko moom xam na li koy liy génn ci moom moo xam nu mu génne mais moom xam na mooy lool du loo xam ne da koo da koo da koo ump bu leen dafa génn ci moom xam nga moom lañ lay wax sànk moo tax ñu ne la man li ñuy wax nii te mooy waral sangaay mooy li nga xam ne bànneex moo ko waral man yu bi nga xam ne ci plaisir la jóge ndax bu dee dama toog nii ñu jox ma nouvelle bu metti bu boo xam ne boo tiis na ci man ma tiit ba manu bi génn kooku taxul ñuy wax kooku mooy bu ñu nee taxul muy wax mooy ne lii li lii waral li manu yu bële di waral bii waralu ko loolu lay tekki mooy nag le fait kon nag nit ki mooy nit ki bu yeewoo bu dee ne ci yeewu la ko gis loolu leer na bu dee ne ci bànneex moom dina xam bu dee ne génnewul ci bànneex dina xam bu dee ne dafa tiit wala dafa kontaan ba mu ëpp moo tax ñu ne ko am nga bag mu kontaan ba manu yoom génn bokk la muy bànneexu sëy loolu bokkul waaw non bu ci conscient wul bu ci con bu génnee conscient wu ci ndax nit ki mu ngi ne cocc mbiri euh, conscient wu conscient wu ci non loolu loolu lañ na ne loolu noonu mooy li nga xamante ne kaaraar la te kaaraar kenn du ko bàyyi xel ci àtte yi mooy li ñuy bàyyi xel mooy li ëpp li ëpp liy xew mais bu dee ne conscient wu ci nit ki dañ ne bon génn na conscient wu ma ci loolu mooy premièrement mooy acte bi ñoo xam sànq que moom kon bànneex waralu ko bànneex waralu ko ndax bu ko bànneex waraloon manu la toog ne man euh, bon yëguma ko léegi nag bu dee ne leneen la moo xam dañ ko sotti ndox mu tàng wala mu tiit loolu mën na génn effectivement te du ko yëg ndax moom day préoccupé wu ci leneen day préoccupé wu ci leneen hmm. voilà en fait ci par rapport ak loolu maanaam euh, bu waa ji euh, man yu génnee ci moom fekk ne ñu ngi xoole ka boobu ala kulli xaal dina ko xam parce que man yu mënul génn ci sensation boo xamante ne amul maanaam du du sensation bu forte ci forte sensation rek lay lay génnewee donc moom il faut mu mu comprendre ne man yu bii génne na ci moom fi nga xamante ne nag la ko sangaayal farata du du du war maanaam du jikkaay yëpp la ko sangaayal farata di war mais masalan tey bu fekkente ne càng dafa feebar maanaam man yu bi dafa génne ci moom ci buntu feebar foofu la ko sangaayal farata moom du ko war maanaam comme ku demee ne koo xam ne incontinence lay génnee ak yu mel noonu sinon yeneen cas de figure yi ci des yi euh, su fekkee sama mémoire baax na Euh, peut-être après xam naa nga ci war mais yooyu su ma jumut man yu da ko ci war maanaam fi mu ko dul war mooy euh, mooy fi nga xamante ne ak feebar dëgg moo ko waral mooy ku demee nekke koo xamante ne par exemple ndigg li moo am problème man yu bi di génn ci moom kooku kooku du ci yëg bànneex du ak ki nga xamante ne incontinence la ci moom maanaam salas la kooku tamit man nañu du ko yëg mais ki nga xamante ne masalan par exemple dafa am benn nouvelle bu neex bu mu yëg maanaam bu mu génnee ci moom ak yu mel noonu ñooñu souvent dina génne ci ñoom mais dinañ ci am bànneex bu kawe boobu te bànneex bu kawe boobu moom day war ci ñoom ak càngaayal farat waaw su ma juumul waaw waaw loolu la mooy bànneex bi loolu la mooy fekk fekk mu ngi ci am bànneex bu kawe mooy nu bànneex bi mën a jóge hmm. moo xam da ci sëy direct la wala da doon dafa toog di xalaat wala moo xam moo ko def day masturbé wu wala yu mel noonu loolu lépp loolu lépp day waral cangaay looloo léegi nag bu dee ne bu dee ne li ko génne moom du loolu hmm. comme koo xam ne dafa sangu set ba pare hmm. mooy mu sangu ba pare li doon gé mu daal di hmm. génn kooku mooy du du mbir mi du farata ci moom ndax li génn noonu bokkul ak li nga xamante ne moo taxoon mu génn mooy ne mbir mi daal lenn la mooy euh, règle bi lenn la mooy bànneex bi hmm. bu dee bànneexu ko waral loolu day waral cangaay bu dee waralu ko waralu ko mooy du waral cangaay mooy da koy raxas hmm. après mu daal di jàppi hmm. voilà lool lool la waaw wallahu ta'ala alam léegi baax na un mhm. waaw mooy caractéristique yi uh-huh. waaw waaw waaw mooy loolu lool la mooy loolu da ci am solo mooy ku mooy eh, li wax nii euh, mooy ni nga xam ne noonu la ñuy xàmmeewe que ne lii man yu la ndax tamit loolu dafa am solo mooy bu dee dañ naan man yu manu yu ndekete xamuñ luy man yu moom mooy suñu wax ji benn daanaka euh, waaw bon da lii loo xam ne du moom mën nga gis mag yi jàpp ne ndeke bon moom la voilà mooy li wax ni bokk na ci côté boobu que ne bi mooy mu nekk day jóge ci bànneex mu jóge ci bànneex boo xam ne duñ euh, nit ki mën naa toog nii di yëg bànneex bi mais mën na nekk que da doon nelaw looloo tax gént ñu ko ciy boole bu doon ne il faut mu yëg mu mu conscient ci kese kon bu doon ne eh, dañ naan ko kon boo géntee est-ce que sa gént bi yëg nga ci dara non man moom yëguma ci dara kon duñ ne ko non comme que yëgoo ci dara bon yow garaawul ba léegi dañ naan ko da da ngay sangu ji voilà mooy nit ki mën na ko gis conscient toog nii fàttaliku ko wala bu ko même bu ko fàttalikuwul voilà. en d'autres termes man kii bi euh, kii bi ngay wax moom yow li ngay wax ka ka ka euh, caractéristique yooyu nan ngay wax yi yi ñu définir nii caractéristique yooyu benn bu ci nekk dañ koy teg pour que après nit ki mën ko xàmmee mais cela ne veut pas dire que obligé comme li mu wax léegi la c'est pas obligé que ñoom ñëpp fokk ñu daje parce que su fekkente ne fokk ñu daje la par exemple ci di gént du gis man yu abadan parce que ci di gént ba pare di yeewu ñu di laaj naa ndax li tax sama yére man nii la waaw wala déet bu fekkente ne faw mu yëg bànneex bi pour mu mën a ñu mën ko wax ne ko gént ñu mën ko wax ne ko euh, lii man nii la kon kooku dañ ko boolewaale ci ci ni ci ni ci ni ci ni limaale léegi nag kii ci des c'est c'est une évidence que ni bu ñuy traité masala yi que ci gént rek la ñuy wax parce que ki nga xamante ne moom moo nekk soxnaam wala ki nga xamante ne moom mooy mballu wala yeneen ak yeneen kooku euh, mballu te masturbé te masturbé kooku kooku ala kulli xaal buy génn ci moom da koy xam donc loolu moom moo tax ñuy wax ci cas de bee nga xam ne moom rek moo possible parce que su possible loolu ne nit ki day toog di yëg bànneex boobu yëpp man ni di génnee ci moom ba pare du mu koy yëg di ko gis ba pare di di dutewaat est-ce que moom la wala déet boobaa dañuy dute ci am xelam ci ndax mukallaf la wala déet mais si obligé dañuy dute ndax mukallaf la wala déet ah wala kuy jax jax jax jaxal yi mooy kooku euh. mooy mooy ni mu ko ni voir, il peut se dire, mais est-ce que c'est pas du mal de nous, en fait Non, mais non, non, mais non, mais c'est que c'est la, la, la, la, la, ni muy génnee la façon bi mag yu buy génn day wal nekk ndox ba pare day tooy day likkal maanaam euh, wala ba plutôt liquosité bi du du du rëy moom day gën a jege day day day gën a jege ndox alors que mag yu suy génn day jañu day jañu du génn moom noonu kese maanaam du génn recture voilà day day jañu jañu mooy day def comme ay g voilà voilà day gicler voilà voilà non non non du nuroo du ñu nuroo parce que déjà man yi day am couleur dafay weex ba pare day tal voilà dafay alors que bu dee ci jigéen la jógee man yu bi dafay jaune donc du bapare pare bu jigéen la day jaune ndoxe bu dee góor day tal weex voilà mënuñoo nekk benn waaw te bu ñu woowee ñoom ñaar ni ñuy woowee duñu benn Euh, bu bu bii bu woowee dafay day day day bokk na ci li nga xam day am xetu mooñ mooñ xam nga mooñ euh, buñ jëlee farine bi ñu defar wala dugub bu ñuy defar cere bu ñuy defar cere ni ñu koy arawee noonu dañ koy mooñ loolu ñuy def mooy li préalable bi ñuy njëkk def avant ñu koy ñu koy def euh, muy nekk cere di ko araw préalable mooy jël ko ne rek farine bi noonu farine dugub bi def ci ndox. laataa ñu koy mooñ ñu koy wala wala wala maïs bi la laataa buñ ko defee ndox noonu di koy kii ah non mën na nekk kii maanaam di ko di ko tourner ko pour mu mën a nekk araw nekk ay doom yu ndaw loolu noonu moo tudd mooñ mooñ boobu kii bi dugub bi noonu kii bi ni mu nekkee noonu farine bi bu xamante bu daf xaw a tooy nii xet gi muy am am na xet bi muy am bu spécial xet boobu noonu dafay jege xetu man yu wala boog tàndarma ab wala boog ta dattu tàndarma loolu tamit xet googu nga xamante ne moom lay yor yooyu tamit maanaam xet xet yooyu lay amee maanaam moo tax mooy moo koy raay moo ko wutale ak euh, moo ko wutale ak xetu euh, mas yu mas yu euh, xet gi muy xam nga man yu boo xoolee xet gi taxu koo naqari noonu contrairement ak mas yu mas yu xet gi dafay gën di jéng ci xetu tuur ndox donte du fa yegg voilà loolu yooyu yëpp ay kii la ñuy leen di xàmmee mais ni ñuy woowee rek déjà c'est vrai léeg-léeg léeg-léeg mën nañu génn ci anam goo xamante ne maanaam du dëgër du dëgër trop mais façon bi muy génnee ci lañ koy xàmmee bu boobaa mooy jañu gi muy jañu voilà mais yooyu yëpp il faut que il faut maanaam du du du. du lu compliqué trop ah ci ñu mën koo xam ne daal maanaam voilà du tax ko noonu. waaw ci biir ci biir loolu tamit am na beneen masala bu ci bu ci bu ci mooy ci masala yi mu doon wax nii mooy par exemple nit ki su fekkente ne comme man nii ma soloon yi nga xam te ne dam euh, sol euh, benn pantalon ci biir tubéy ah ba pare mu am sabadoor ci kaw mooy sabadoor yi ñëpp xam rek moom day am tubéy ci kaw wala mu am maanaam yére bu wàcc nit ki sol ko par exemple tëdd sauf que bi mu yow bi mu gisee man bi daf gis ci yére bi ci biti mais ci kaw alors que ko ci yére ci biir boobaa day daal di xam ne du moom voilà boobu day daal di xam ne man bi du moom mais xëy na ci lal bi mu tëddoon moo tax man yu man yu boobu tax ci kaw yére bi nga xam ne moom mooy di ci kaw maanaam en gros su fekkente ne tey nit ci dafa am sous-vêtement sol sous ba pare teg ci kaw euh, pyjama bu boobaa su euh, gisee ni euh, man niw bi ci sous-vêtement laalul bi nekk pyjama bi rek moo tax man niw day xam ne du moom loolu tamit beneen masala la boo xamante ne bu bu bu jege wantoo ak masala yi mu boobu léegi kon yi ci xam ñoo ci des <coughs> mooy est yonent yi alayhimu salaatu salaam dañuy mooy dinañ gént di gis man wi comme ndax hadis bi li ko indi mooy li la boroom xam-xam yi rahmatullah di ko traité mais mooy mais léegi man yu boobu moom fan la jóge woon mooy bi Sayyidatu Aisha doon wax ne radiyallahu anha da ko doon raxas wala mu ne sax benn bi yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko raxas boobu mooy est ce que léegi loolu day wane ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam daf ko gé da doon dafa gént comme ni nit ñeneen ñi di génte ñenn ñi di génte wala nan na demee noonu loolu moo indi laaj est-ce que yi alayhimu salaam ñoom dañuy gis loolu wala des borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ci li gën a dëgër dañ ne déet ñoom du ñu gis loolu mooy ñoom ndax loolu yonent alayhi salaam nee na loolu ci saytaan lay jóge mooy ne loolu ci seytaane lay jóge te yonent yi alayhimu salaam sikki neewul ci ne seytaane sori na leen sori na leen ba di leen di loolu di leen dalay ci ci wàllu woowu mooy ne ñoom. du ñu gis lool waaye am na sax ci nit ñi ñoo xam ne ñoom it buur yàlla defal na leen loolu ñoo xam ne du ñu yonent waaye ñoom it du ñu gént loolu am na ñoo xam ne du ñu mooy gént moom du leen masa dal loolu en dehors de yonent yi alayhimu salaam am na ci biir nit ñi ñu ko yàlla defal léegi euh, beneen bi mu doon que ne ci noonu la ñuy gisati tamit que ne yonent bi alayhi salaam moo doon dernier bi que ne yépp yi nga xam ne ci nit ñi day nekk ci doomu aadama bi alayhi salaam day nekk li nga xam ne mooy lu naturel comme ay dem àll ak yooyu yi nga xamante ni moom yooyu du sobe ci moom ndax xam nga gis nañ sobe deret ak yi nga xam ne mooy ay tuur ndox ak yooyu lépp mooy bu génnee ci nit ci loolu sobe la mooy deret fii mu ne bu bu bu nit ci daggee fii ba ba mu commencé lool di di génn di sotteeku loolu noonu sobe la bu nit ki tuur euh, ndox lool sobe la mais loolu ci ci moom loolu lépp du ci sobe loolu lépp benn du ci sobe looloo tax am ci saxaaba yi ñoo xam ne nii dañ ko dañ ko doon naan te bi ñu ko naanee waxu leen waccu leen wala bon te beneen yoon bu leen ko def ndax lii sobe la bu leen ko def déedéet pourtant ña ko naan ñëpp da euh, ñoom yaay euh, ñoom ñoom ummu aywan mi naanoon la radiyallahu anha mi naanoon li nga xam ne mooy. tuur ndoxu yonent bi alayhi salaatu salaam dana ko yow biir bu metti dootu la dal mooy moom keroog la mujj loolu dootu mooy feebaru biir moom dootu ko dal te lool day wane ne kon lii du sobe deretam tamit na ko noonu loolu lépp day wane ne kon yooyu yëpp ci moom alayhi salaatu wassalaam loolu du sobe euh, wallahu taala alam kon foofu la kii masala yi yemoon muy masala yi jëmoon ci xadiis bii nii euh, yi tànn na mu waaw insha allah kon xam naa kon dañuy yem noonu tey ndax euh, bon xadiis bi ci tegu muy xadiisu bi wax ci wàllu buy euh, abu samh bi boobu dafa gën a gudd ndax masala yi ñoo ñoo gën a gudd yi euh, moo tax buñ ko tàmbalee amaana duñ ko jeexal Euh, gudd na guddaay boo xam ne euh, insha xam naa dañuy bàyyi ba bii di ñëw ñu daal ciy dugg euh, insha wallahu taala a'lam pour la la Fay laajte est-ce que mën nañu xool tamit mesure en fait bu woowee non dafa ne dafa ne dafa ne xana waaw waaw waaw. voilà comme ñoom. Mhm. man yu. Mhm. Euh, mën nañ ko force. Mhm. bu fekkee dafa wow. léegi est su fekkente ne mag yu la mu woowee dañ koy xoos wala faaw dañ koy raxas. voilà. waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala ah, masala yi euh, naka la ñuy dundee sobe loolu yàgg euh, yàggoon nañ ci gi yàggoon nañ ko gis même ci xadiis yu njëkk yi ah, gisoon xamoon nañ waa jumhur pour gàttal jumhurul ulama ñoom dañ ne woon rahmatullah alayhim que muy euh, maalikiyé yi shafi'i yi ak bila yi que ñoom sobe nenn kese lañ ko mën a dindee mooy ndox a ko mën a dindi Hanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo ne woon que ne leneen mën na ko dindi mën na dindi sobe mooy du ndox lool autrement dit mooy leneen lu dul ndox mën naa dindi sobe léegi buñ jàppee loolu gisoon nañ bi ñuy gis euh, euh, kaw euh, kii xadiisu kaw kaw bi radiyallahu anhu bi mu tuuree ndox ci jàkk ji loolu tuur ndox la woon ñoom ñu ne nii lañ mooy gisoon nañ ne ñoom dañu ne contrairement ñi ci des que ne bon ce n'est pas que ndox mi kese ko doon dindi par exemple bu doon comme foofu noon jant bi doon ci tape lu bari hmm. loolu noonu ba ba daanaka ku fa rombati sax doo ko yëg loolu dindil na loolu dindil na loolu te sobe bi saw la woon ay tuur ndox la woon mooy ne ñoom jàpp nañ ne leneen lu dul ndox mën naa dindi sobe hmm. léegi nag comme que majeur ñoom nag neewuñ ne boo bu ko boo boo amee ndox man bu koo dindee ndox bien sûr mais leneen lu ko mën a dindi ndax ñoom lenn la l'essentiel mooy ndax dañ naam déet loolu mooy ana lan ndax ñoom àtte bi mooy est-ce que li nga xam ne mooy sobe bi dañ na wala déet résultat bi lañ ci soxla est-ce que bu ma ko xoosee dina dañ wala déet bu dee ne bu ma ko xoosee mu deñ ñoom dañ ci dañuy jàpp ne man naa nekk mën na ko dindi bu dee ne bu ma ko xoosee du deñ loolu taxul ñuy wax kon nga jëli ndox bu dee ndox kafee koy dindi waaye ñoom dañu jàpp ne loolu mooy seen règle ci wàllu léegi nag loolu moo taxoon euh, masala yooyu boo ko xamee léegi dalay may pour mooy euh, mooy règle la yoo xam ne da koy xam yeneen masala yi ñëw même bu ñëwee ba ci aj sax ay wàllu aj ak yooyu lépp loo xam ne dafa laal lu mel nii est ce bon fii nii yi euh, nan la ñuy dindee yi da ngay delluwaat ci loolu kese que ne ñoom ñoo ne leneen mën na koo dindi. mais à condition que da koy dindi bu ko xasee mën a dindi aajowul ñoom ndox tout le temps tout ndox ñoom loolu mooy seen mazhab wallahu ta'ala a'lam am na mooy euh, jotaay bee weesu am na benn ci euh, ku doon laaj ci fin bi wàllu mooy bi ñuy wax ci wàllu liggéey waa joo xam ne day liggéey nii ci loo xam ne euh, daganul kooku bon après la la déggat ci ma ne non affaire bi du lii mooy ne lan ki nga xam ne day liggéey ci loo xam ne daganul kooku noonu euh, bu xamee ne daganul da koy arrêté. Hmm, question bi lan la question bi moo doon ne waa ji koo xam ne comme koo xam ne day liggéey ci sàngara hmm. day day comme koo xam ne day nal sàngara hmm. mais xamu ci woon dara jullit la mais xamul woon ne loolu baaxul hmm. léegi mu xam ne léegi lii nii léegi xaraam na bu boobaa mooy kooku kooku dañ koy kooku day arrêté ci saa si hmm. voilà mooy ne duñu ko ne bon dañuy prendre en considération lii wëg lii non ndax lan yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne bu ma leen digalee mbir def leen li ngeen ci man bu ma leen teree nag na ngeen bàyyi moo tax looloo tax yi yi ñuy yi xaraam yëpp amul parew ma ndax manuñ ne nit ki bon c'est que nag waa ji dafa am ay considération yoo xam ne foog ñu tenir ko ñu ciy bàyyi xel moo tax nañ moom day am genre moratoire boo xam ne ba fi loolu non loolu amul mooy xaraam na boo xamee ne xaraam ma mooy da nga koy arrêté mooy day arrêté ci saa si te loolu gis nañ ko ci xadiisu xadiis biñ gisoon bu bu bu sàngara bi sayyidna na Abu Talha radiyallahu anhu mais affaire bi bi mu xamee ne xaraam na bi mu demee laaj yonent bi alayhi salaam ndax ñu def ko lii da ne ko laa te pourtant ay jirim lañu woon considération yu garaaw a ci woon mooy loolu lañ amoon ngir comme alal le fait nag mu ne ko laa te tamit loolu mooy buñ la nee lii xaraam na nga xam ne lii dafa xaraam a def mooy duñ la may jullit bi ñu naan la bon def ko def ko quand ndax buur yàlla moo ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib mu ne képp ku ragal yàlla ndax Euh, considération côté wu moo waa ji boo bàyyee liggéey bi euh, bon day am problème facture mi nu mu koy faye buur yàlla nee na waman yattaqillaha ku ragal buur yàlla ba li ma la digal nga nekk li ma la tere nga ba ma ne baleen baleen ngeen seet ngeen def ko te ma tax de man bu ma taxee yaj'al lahu maxraja kooku na leer ne maa koy utal issue ci problème bu man di dugg rawatina bu dee liggéey la nafa seet wayar zuqru maa koy maa koy wërsëgal min haythu la yahtasib foo xam ne ñépp foogoon nañ moom ci boppam ku ko laajoon quelques secondes avant muy jox xéewal lii ku ko ne woon di ko am du jàpp ne mën na ko am kon buur yàlla bu nee lii xaraam na moom nga xam ne xaraam na ba nga ko xamee woon da mooy arrêté ndax boo ko defee il suffit ndax loolu tamit mooy ngëm yàlla mooy ragal yàlla te buur yàlla nee na ku ko def man maa la yoral lool ndax ñu bari mais moo tax euh, même waa Makka cas boobu lañ doon am que ne bon ñun buñ bàyyee euh, ne yàlla yu bari am nañu fi nit ñi di jóge fu nekk di ñëw di def pèlerinage di ziyaar ci ndax loolu mais buñ dindi loolu lépp amatuñu fi dindi ñoom Hubal ak Laat ak Manaat ak yooyu dindi leen mais mooy nit ñi dootuñ ñëw te comme que ñun suñu suñu économie ci lool lool mooy base bi presque kon dañuy moo tax ñu doon wax naa naan naxsha an tusibana da'ira waaye non Seydina Muhammad alayhi salaam gis nga lii muy woote bés topp ko mooy l'effondrement éco économique de la Mecque tout de suite. appliqué nañ mesure am yi muy wax moom programme am buñ koy appliqué c'est la récession loolu lañ doon wax dañoo ragal buñ la gëmee topp la an tusibana da'ira waay ñàkk gurul mu amul fu mu tàmbalee am fu mu yem dal loolu lañuy ragal moo tax yow yenn yi du ñu ànd ak yow ci lool borom bi nag ne yow jullit bi voilà voilà cercle vicieux boo xam ne mooy doo ci génn mooy boo ci newee avec programme mooy kii son programme économique est désastreux boo ci duggee fii mu ne dugg nga ci mais xamoo fu muy jeexe mooy loolu lañ ragal borom bi nag ne yow jullit bi mais gëm leen rek bu ngeen duggee bu ngeen ma gëmee mais ma loolu lépp maa leen di yoral loolu mooy dootu ngeen am lu ngeen di tiit moo tax mu ne ku ragal yàlla rek wa man yattaqillaaha mbir mi daal lenn la moo est-ce que sag ragal yàlla dëggu na ci yow loolu te saxaaba yu bari tamit noonu la woon liñ doon nekki bi ñu tuubee ñun mais dañu obligé ba te ba ñu ko bawee li ñu am après moo ëpp lañ doon am loolu nag ay misaal la yu ñu yàlla wan que ni lu xaram bu xasee xaram mooy nit ki day obligé ci saa si mu daal di arrêté loolu mais buñ ko ne continuer ci ndax bu ci deewee léegi yow ban lay nga ko utal non mooy ne kooku day arrêté ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ma leen digalee mbir def leen bu ma leen teree nag ngeen arrêté kon comme que xam nga ne yow bi nga ko xamagul ba bi nga ko xamagul mooy dafa mel ni yow àtte bi ndigle yonent bi alayhi salaam ak seegul woon ci yow bi nga ko xamee nag la agsi léegi lan la mooy nee na ngeen arrêté ngeen arrêté buur yàlla dina la ubbi bunt yoo xam ne fa nga woon foog ne bu dul fii du feneen di nga gis ay feneen yu bari yoo xamante ne nii du jeex wallahu taala a'lam est ce que cas bi day day dina day lamboo ak ak caissier yu jaay ci su fekkee ci casino yi affaire yooyu noonu ci jaay est-ce que da koy day labaale aussi serveur bi. Mhm. serveur bi mhm. servir ay parce que ñu client yoo xam ne parce mooy xalu tout mooy. animatrice waaw waaw. muy servir animateur waaw wala wala. wa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala loolu mooy ki nga xamante ne ni comme supermarché euh, station service mooy yow mu leer na leen tooson li ngay jaay sàngara ci la wala boo am na yeneen yoo xam ne même bu dul sàngara mooy du du dagan loolu xam nga façon yooyu mooy supermarché bi lenn mën naa am mooy ne est sàngara si poids mooy poids bi mu am ci ci njaay bi loolu tamit dañ ciy bàyyi xel mais même en door de ça mooy ne loolu waa ji day jaay yu bari yoo xam na yu ñu mën a jaay la mais sauf que ci biir da ciy jaayaale sàngara bu boobaa kooku liggéey yu mel noonu noonu mooy c'est sûr que mu ngi jaay loo xamante ni dañ koo tere. mais comme que li muy jaay lu dagan moo ëpp mais dañ naan ko léegi yow ni ngay def ni ngay def mooy yow da ngay uti leneen dangay ngay da ngay def uti leneen ndax tamit même bu dee ne euh, ñu ci jaay bariwul mais mooy li ci l'islam tere gi mu ko tere ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax lépp mënuñ la bàyyi naan la continuer quand même di jaay noonu te dara newu ci bokk nag ci nga xamante ne nii moom c'est sûr que lii muy def moom dafa am mooy li ñu waxoon sànq may ma euh, koo xamante ne ni par exemple ay moom ay mbaam lay lay lay lay kii abattoir lay li ay por ak ñu mel noonu lay kii kooku bokkul ak kële bokkul ak kële mais mais kële yi duñ ko ne des fi duñ ko ne des fi mais dañ naan ko yow defal la tout nga uti beneen liggéey nga te uti beneen liggéey ndax le fait yaa ngi jaayaat lii mu ngi ci même bu dee du mooy li ci ëpp loolu problème bu rëy la te manuñ la ne yaa ngi def na liñ la digal tamit moo tax kooku kooku lo léegi mu def animateur animateur moom premièrement di animer loolu dafa baaxul loolu mooy animer lan. man xale yu ah xam nga suñu kànti doon ah non non non man ma loolu ah. ah? lii lido teg lido xaw ma naan waaw mais service boobu mooy mooy liggéey li ya non loolu moom bu dee restaurant yi moom xam nañ ne mooy yàpp weer mooy li ñuy lekk yëpp lu du même boo maywul gato bi sax def nañ ci kii mooy ne loolu loolu moom moom loolu dañ koy te moom dafa xaraama liggéey ndax sàngara si ngay kii servir yàpp yi ngay yi ngay servir loolu lépp ci yam waa jii def vendange tamit c'est pareil xam nga vandaan bi sax moo gën sori mooy ne moom ay raisin lay lay lay lay dagg mais leer na ko ne bu ko daggee fii nii ñu ko jëmee nii sàngara lañ fiy defare moom même moom newul ca sàngara sax fañ koy defare mais moom liggéey boobu day xaraam ci moom mu def ko rawatina ki nga xam ne mooy jël mbir mi di ko servir gars yi non boobaa mooy façon liggéey yooyu noonu baaxul. wax naa waaw tey bu ñu defee ci njaay mi maanaam képp ki yor station wala épicerie wala demee noonu di jaay di gën a ba pare ñu nekk ci weeru koor léegi moom dëgg la yoru restaurant mais ñu leen di jaay ay gâteau ay biscuits yu demee noonu est-ce que doon na dagan ci moom bu koy jaay ñeneen ñu dul woor wala ñeneen ñu dul ma alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah lim laaj nii wa ala alihi wa sahbihi wa lim laaj mooy koo xam ne day day jaay ci gàttal kuy jaay lekk ñam ñoo xamante ne weeru koor ñoo xam ne du ñu du ñuy jullit mooy du ñu jullit wala sax jullit bu koy lekk loolu dafa lool loolu masala dafa am benn masala usuli bu bu bu bu usuli buy tontu loolu mooy halil kuffaaru muxaatabuna bi furu' ash-shari'ati am la mooy est euh, yéeféer yi ñoom dañ leen di àttee mooy euh, yi nga xam ne ndax usul bi moom leer na mooy moo tax ñu nekk yéeféer le fait que mooy gëm yàlla que ne moom dong lañ war a jaamu ci dëgg gëm yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom loolu moom seen wala gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu euh, lañ weddi looloo tax ñu nekk loolu mooy fondement bi tax moo tax ñu nekk yéefar léegi nag mu def yi ci def mooy julli ay woor ay azaka lool la ñu koy woowee furon ci côté boobu est-ce que léegi mooy li mu ware jullit bi noonu la ware ki nga xam ne du jullit wala déet loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wute ku mel ni xanafiya euh, yi rahmatullah yi ñoom dañu jàpp ne non mooy ne. Euh, euh, moom daal de toute façon yéeféer la yéeféer la mais quand mooy bu deewee ëllëg bu bu deewee ba dekki du ñu ko mbugal ndax que moom ba heure julli jotee julliwul woon Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne non non non doom daal dinañ ko mbugal moom c'est sûr mais dañ koy mbugal le fait que moom gëmul woon yàlla gëmul woon yonent bi sallallahu lool la mais du ne ba woor jotee woorul ba dem ba aji Makka jotee mu man ko euh, condition yëpp réunir ci moom defu ko du loolu la moo tax ñu bëggal ñoom loolu lañ wax kon ñoom ci seen kaw wax jooju mooy que ne yéeféer bi nga xam ne weeru koor dafa jot woorul bu deewee ci kéeféer bu deewee dinañ ko mbugal mais duñu ko mbugal la fekk wa weer wa deewee jotee yow lan moo tax weeru koor yi quinze weeru koor fekk la foofu nga majeur te wooroo mu ne moom ci ñoom kenn du ko duma ndax loolu léegi loolu mooy wax boobu léegi mu de beneen beneen wax bi muy wax waa jumhur muy maliki yi shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ci masala boobu est-ce moom dañ koy prendre dañ koy tenir rigueur ci yooyu noonu ñoom ñu ne aha kay dañ ko ciy tenir rigueur kay mooy ne gis nga ñi nga gis gëmuñ yàlla yëpp ñuy ñu nekk ci ci ci tàngoor bi nii ci ci ci ci ci ci ci restaurant yi ci suu ci kii di féexlu di naan seen seen kii di lekk ñooñu ñëpp yow mal xiyaam dinañ leen buggal la fekk ndax woor koor ga ba mu jotee wooruñu ba julli jotee woor en plus loolu dañ leen ciy mbugale ñoom ñu ne ndax loolu mooy différence su entre ñoom ak xanafiya yi ci loolu rahmatullah alayhi ñu ne dañ ko ciy mbugal kon nag comme que nag loolu am na kon mooy jullit bi yow comme que mooy koo xam ne woor da koo war mooy da waroon a def ci yoon mais mais condition yi remplir ndax condition bi ci mooy il mu dugg ci mu nekk jullit d'abord mais comme que dañ ko ci tenir rigueur yow mii jullit amoo droit nag di ko jàppale ci loolu di ko jox lu muy lekk ka naan bu ma yoree sama restaurant man manuma ñëw di di di di ne ma bon man. de toute façon ça ne me concerne pas mais quand ñi nga xam ne dañuy añ les Baye Fall et les autres man dama leen di jox ndax ñoom loolu seen affaire la non yow amoo droit bi mooy amoo droit naan damay jaay damay jaay sama yoon newu ci te loolu insha allah mooy li ñu dëgër ndax ñoom dañu ne ah lii wane ne yéeféer yi dañ leen di duma ndax lool ndax biñ leen di duma keroog euh, bi alxuraan di ñu ko nettali ne yawmal qiyaam dañ leen di mbugal ne leen yéen ñu leen di laaj naan leen mais yéen maa salakakum fii saqar waaye lan ngeen doon xullee ba dugg ci safara tàng si xanaa xanaa masu ngeen masu ngeen a am benn information buy wane ne lii nii am na lu tax ngeen dugg saxar gu tàng safara gu mel nii lu ngeen doon xoole bu dugg fi ñu ne ñu ne xanafiyee rahmatullah alayhi pour wane ne ñun li ñu wax moo gën a dëgër déglu leen tontu bi ñoom li ñu tontu ma salakakum fii saqar lu leen fu dugal ñu ne ñun lam naku minal musallin seen tontu bu njëkk neewuñ ne ñoo ñun gëmuñu woon yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxuñ lool dañ na ñun lam naku minal musallin dooruñu woon julli kon kay mooy ñooñu dinañ leen mbugal ndax le fait que julli wuñu kon nag kon ko lool la kon lii day wane ne kon ñoom dañoo mooy ne di leen jàppale nag ci lool di leen servir lekk lool doo ko mën a def léegi mu def yow euh, waa ji yor supermarché waa ji yor supermarché xam nga koo wuute nag ki nga xam ne ñam moom moom day togg jaay lii mu leer ndax nit ki ngay jaay mënoo man moo man li may jaay c'est ñiy jënd ci ñëpp même mënoo waa ji bu ko jëndee léegi même boo amul amul certitude que ne léegi la koy lekk ak nu man di demee masala mi daal lenn la te lenn mooy ne képp koo xamante ne nii moom liñ koy jaay da koy consommer ci weeru koor mais mooy heure yi nga xamante ne ci la ñu tere bëccëg gi yi ñu tere nit lekk ji nga koy jox loo xam ne moom leer na la ci la ko ciy lekk loolu lañu loolu la ne ci waxu waa jumhur te insha allah mooy li gën a dëgër que ne loolu dafa xaraam wallahu taala alam te loolu sax moom moo tax par exemple jaay sàngara xaram parce que bu fekkente ne da nga naan man damay jaay sàngara mais comme que jullit ñi duñ ko naan yéefiir yi terew maanaam garawul ci ñoom kon garaawul mën naa leen koo jaay maanaam bu boobaa mbir mi de kon loolu la ñuy wax alors xam gi ñu xam ne yéefir bi ci boppam warta naan sangara fi moo tax jaay ko ko xaraam parce que suru jaay ko ko do jaay da nga naan rek man léegi danaa jaayale sangara waaye ku ma gis muy julli laa ko dul jaay hmm? conséquence bi mooy doon bi mooy ne su fekkente ne li ngay jaay par exemple tey bu fekkente ne par exemple yàpp la ah, wala moom mm-hmm, voilà su fekkente ne li ngay jaay par exemple yàpp la boo xamante ne kenn toggagu ko ak yu mel noonu boobaa mën nga koo jaay parce que da ngay maanaam dañuy supposer dafa am tamit beneen affaire bu ci am quoi maanaam mooy le fait que généralité bi la maanaam euh, dañuy bàyyi xel li li noot maanaam li noot li nga xamante ne moom mooy ne probabilité bi probabilité bu mag bi mooy ne ñu ne ah euh, yàpp bi la bu ñu ko jaayee dañuy dem toog ji ko pour ngoon loolu boobaa day day daal euh, loolu moom moo tax parce que loolu yëpp day dugg ci buntu saddu zaria te saddu zaria maanaam mooy tëj li nga xam ne moom mooy prévention li ñu naan prévention loolu pour mu mën am il faut que mu nekk loo xamante ne euh, mafsada bi mafsadatun rajiha la maanaam mooy lii yàq yàq la goo xamante ne dafa noot ne lii day am euh, comme tey par exemple raisin bi xam nga raisin ànd ak ne ci la ñuy defaree sàngara yëpp bay raisin xaraamul jaay raisin xaraamul soo ko ki ñu koy tere mooy ki nga xam ne leer na na ne sàngara la koy defee mooy comme li mu wax sànq ci vendange nga xamante ñuy defaree tool baa ngi fi ñuy defaree sàngara saa ngi nga xam ne tool lépp loo wit yow fii lañ ko yóbbu léegi parce que lañ koy defaree nii. sàngar booba day xaram mais su fekkente ne jëmmi da nga koy def rek parce que ci yor borom tool bi day jaay ji raisin yi kese mën na ko jaay ku koy defare sàngara comme mën na ko jaay ku ko dul defare sàngara bu boobaa day daal dagal comme tey sama kër bu ma koy louer mën naa koo louer koo xamante ne par exemple euh, daf fay daf ko daf daf daf fay daf fay daf fay njaaloo masala parce que xale lu góor la masala dafa indi xale yu jigéen ñi ak yu mel noonu mais comme que loolu nootu ci njort bi maanaam que li maanaam la la koy jaay mooy mu dëkk fa te xaw ma lu mu fay def dama koy dama koy loué dama koy loué léegi nag bu fa bu fa bu fa defee bàkkaar après la mais dama koy loué maanaam dafa am kon ay cas de yoo xam te ne tamit dañ koy bàyyi xel laal maanaam kii yu bari yooyu léegi nag. ki nga xamante ne par exemple moom mooy obligé tëj mooy ki nga xam ne restaurant la yor kooku nga xamante ne daf koy jaay léegi plat bi à chaud koy nekkee mu defar ko léegi ni kooku bëccëgu weeru koor day obligé tëj à moins que voilà mu ubbi bu dog di waaj a jot pour mu au mu mën a servir nit ñi heure ndogu ak yu mel noonu mais su dul loolu rek daal di xaram walla man léegi comme bu ñu nekkee ci réew moom ji jullit yi ko yi hmm. léegi euh, mu am nag ñoom ay yéefeer lañ ci biir ci biir ci mooy hmm. xam nga co cohabitation day am hmm. ci ñoom ni kenn du leen wax ni ñoom par la force dañu nekk ay jullit waaw waa léegi ñooñu en fait est-ce que ñu leen naan cohabitation boobu règle yi comme tey bu ma doon wax constitution bi Hmm. est-ce que dañ ci bàyyi xel walla nan lay demee am ci parce que li ñu wax nii yëpp dafay man boog li ma ci comprendre mooy ne ñoom amuñu droit naan alcool par exemple amuñu amuñu droit lekk weeru koor walla ci biti ñu nit yi di gis en nan nan lañuy waaw duñ ko def parce que mënuñu ko def à moins que jële sàngara fi feneen jëlee ko neneen naan ko mais duñ leen ko jaay ñun jullit ñi duñ leen ko jaay léegi parce que bon ñun duñ leen ko jaay d'accord mais ñoom buñ amee seen boutique yu koy jaay mooy dañ koy tëj dañ koy waaw dañ leen di koy tere jaay parce que dañ leen koy tere parce que lu tax parce que mais c'est comme dans tous les pays du monde voilà parce que la fait que affaire bi di fës te suñ koy jaay doomu julli ñi dañ koy jënd loolu moo tax ñu leen koy tere mais comme comme réew yi ci àdduna bi yëpp noonu lañ nag réew yi ma gis ci àdduna bi yëpp nan lañ nag niñ mel moom mooy ne ñi nga xam ne ñooy majorité bi ñoom ñooy ne ñun suñu mode de vie bi lii la te dañ ko war a respecter hmm. kon lañu dugg waaw parce que mënuñu ko xam nga ñoom bu dee dañ ne ñoom man nañoo naan seen sàngara du loo xamante ne bien sûr dañ leen koy mën a tere mais su fekkente ne dañ dañ koy jël nag di ko jaay ci mbedd mi ci biti ci espace public yi loolu duñ ko man mi ngi mel ni seen musique yi dinañ ko mën di déglu ci seen biir kër yi mais abadan duñ ko mën a teg ci biti mbedd mi nit ñi di ko dégg abadan et cetera maanaam toppal lool ci mboolem règle dina am yu bari yoo xamante ne dinañ ko mën a def mais duñ ko mën a def euh, surtout bu dee day yàq par exemple duñ permettre seen jigéen ñi ñoom ñuy génn te duñu muuru par exemple. voilà faw da nga war a muuru waroo waroo parce lu tax parce li ngay yàq ci biti mais nit nga ko yàqal maanaam parce que maanaam mënoo wax sous prétexte maanaam mënoo prétexte liberté. pour def loo xamante ne après euh, ci jikko publiquement danger public ngay doon loolu mënta ne loolu mënta ne waaw waxtaan a non en fait sobe la donc ce qui fait que soo daggee seen day day war maanaam nga raxas ko maanaam deret ji après day wadd léegi day laaj rek nga raxas ko nga dindi deret bi su fekkente ne day continuer di tuuru nii nii maanaam bu boobaa boo ci defee masam lu mel ne que pansement wala nga koy pompe ak yooyu loolu du la wàññi dara loolu dafa bokk ci li ñuy jéggale ci ci deret ci ci ci deret bi parce que mais. su fekkente tamit daf laa laal laal sa yére wala yooyu bu fekkente ne lu tolloog lii la après moom lu ñu tuddee din xam mooy gis nga comme nii wërngal bi su tolloowee nii weewi nii loolu bu boobaa garawul amul problème dañ koy jéggali mais su ko ëppee nag da ngay raxas obligé raxas loolu mais nag njàpp gi <coughs> ah, ak ñàkk njàpp dépendrewul ci loolu maanaam deret dagg rek taxul taxul warul tojul jàpp en fait tojul jàpp maanaam mbir mi loolu tamit beneen contre la maanaam mbir mi mën naa nekk sobe bi génnee ci nit ci te du waral jàpp te mooy deret loolu exemple bu typique la ci deret ak dëtt ak deret wànjar ñoom ñett dañuy tuuru te duñu waral duñu waral njàpp mais dañuy waral ne fi ñu laal dañ sobewu te kon bu boobaa dañ koy war a raxas te loolu rek nag moom mooy li nga xamante ne moom moo ci daal di wax allahu mais c'est oui lan si lan. mais la moo tax souvent ñu koy jàpp ba nga daan dagg mais comprendre la ñëpp ñu war xam nañ ko ci nit ki ci yoonu ci ci ci yoonu wér euh, walla la en fait voilà mi ngi mel ni tey rek suyur maanaam sobe daloon ci sa kaw yaram bu dalee ci sa kaw yaram du waral nga jàpp da nga koy raxas rek voilà non ci mbirum Diallo dañu doon wax de moo ci wax gis ci mbirum Diallo dañu wax dañu bàyyi xel baat bi ak xet bi hmm. mais sensation bi est-ce que dañ koy bàyyi xelam bi waaw loolu euh, kii la euh, loolu euh, kii la maanaam euh, expression la pour pour pour pour pour pour tegtalu yaqin pour indi yaqin loolu li mu doon leeral rek mooy ne euh, lu leer moo war maanaam mbir mi dafa war a leer xam nga tey nit ki nga xamante ne mi ngi mel ni li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan bu xale tàccoo rek day daal di mën a doon. iza ahallal euh, walidu maanaam gone bu gudd bu tàccoo maanaam bu tàccoo maanaam mooy bu yuuxu bu jooyee loolu lay loolu lay loolu lay <laughs> ah, expression la bu bu wolof yi di wax pour ne xale bu juddoo xam nga xale bu juddoo day njëkkee jooy cri ne xale bu ju bu jooyee rek bu juddoo bu jooyee rek day daal di doon maanaam wax ji Euh, xam nga c'est parce que de manière général xale bu juddoo signe bi wane ni ñu ngi dund mooy ne day jooy day yuuxu mais xale mën na judd ñëpp xam ne ñu ngi dund te yuuxuwul kooku bu boobaa itam day doon maanaam foofu lañ bëggoon a wax rek maanaam li nga xam ne moom lañ jublu ci mbir mi mooy ne judd ne te signe yi wane ni judd na leer na ci wàllu ngelawal tamit noonu dong la demee maanaam nit ki mën naa ngelawal mu leer ko ni ngelawal na si déggul baat te xeeñu ko waaye leer na ko bu boobaa njàppam da koy daal di wax maanaam euh, euh, mais c'est parce que signe yu mag yi mooy xet bi wala wala baat bi loolu moom moo tax mais sinon euh, bu amee yëg-yëg bu ko leer ne ngelawal na rek boobaa dafa daal di njàpp dafa waaw waaw loolu mooy soo sikki xam nga nit ki nga xamante ne leer na ko sensation bi leer na ni moom am na kooku kooku kooku du sikki sàkka que li amoon solo rek mooy sikki sàkka gi dañ te fii mu amul ci benn sikki sàkk ci ne dañ ne ne ne na sensation yëg yëg yëg na ko yëg ma ko alors que ki nga xamante ne moom moo amul kii bi foofu lay amee sikki sàkk maanaam ki nga xamante ne danaan e eh, lool ngelawal la wala du moom moom la wala du moom voilà foofu lañ naan la ñu bàyyi xel sikki sàkk boobaa dañ naan ko doo doo doo jàpp ji jarul ngay jàpp ji moo njigi nga no wallah moom benn benn laaj léegi nag bon bu ñu la xaymaa fond marché bi ñu ne bu ñu la def xam nga benn xam dara ak kër mais yow waxu dara mooy laaj laaj ndax ndax dañ koy ndax ñoom dañuy wax dëgg dañuy xalaat am am am yeneen yeneen yu ñu am incha allah pour pour ñu incha allah. waaw li ñuy wax mooy. Euh, loo xam ne voilà euh, li li ñuy li ñuy wax mooy lépp loo xam ne dafa am jëmm am relief dem maanaam ci cosaan dafay nekk loo xam ne dafa xaraam sauf que sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam romb na ko muy foo ak ak ay xale yoo xamante ne lam leen doon lañ doon foowee maanaam dañ koo defaroon jëmmi fas maanaam ngay gis ne kon euh, du du ci cosaan la la la maanaam ci cosaan daf xaraam mais du lépp lépp lépp noonu la la la la maanaam mbir yi tamit day aju ci ndax jëmm ji dafa nekk loo xamante ne day dund dëgg-dëgg maanaam day dund dund gu gu réel maanaam lu demee nekk dafa am xar kanam gu gu gu gu feeñ plus euh, nekk loo xamante ne dafa yor jëmm joo xamante ne. jëmm luy daw la xam nga bu fekkente dafa yor rek forme fas bi nii mais ba tey contrairement par exemple yorul nekkul physique u fas ba mu kii ba mu leer et cetera boobaa ñu ko mën a tuddee lu xaraam mais bu fekkente ne effectivement dafa amoon jëmm joo xamante ne euh, comme par exemple jëmmu nit la joo xamante ne day dañ koy kii comme ni ñuy defaree yenn coupé yi muy wax comme nit li kii ñu koy branché muy dem mu nekk doomu comme ni ñu naan doomu tubaab mm. voilà cas de yooyu yooyu moom dafa xaraam mais bu fekkente ne yéegul niveau boobu noonu bu boobaa du xaram wallahu ta'ala a'lam euh, dafa inanimé quoi. mu nekk loo xamante ne euh, kiiwul euh, yorul maam yorul forme nit yëpp yorul forme nit yëpp maam loo xamante ne par exemple tey am na am na am na am na forme nit bi nii ci kaw sauf que par exemple amul tànk ay ay ay ay ay kii Euh, maanaam tànk bi du taxaw kom comme ni tànk nit di mel xam nga. du mën taxaw quoi. voilà voilà yorul tànk maanaam yorul yorul yorul kii la yor rek quoi euh, comme genre buum bi ah. voilà comme ay ficelle wala yu mel. voilà taxaw voilà day daan boobaa da ngay gis ne kii nit. kon robot yi dafay poser problème robot yi la. waaw robot moom robot moom bu yoree jëmm nit problème la moom. waaw rëbb rëbb moom problème la fifty voilà loolu tamit beneen beneen beneen mbir la mooy euh, muy euh, le fait que yi ñëw yëpp ci gàttal bu ñuy tënk dañ naan euh, dañuy wax affaire suura maanaam lu yor corps physique loo xamante ne euh, ne yawmal qiyaamati yi subhaanahu wa ta'aala laa leen di wax naan leen jox leen comme ni mu ñu xadis nag sunan Abu Dawud rahimahullah dañ naan leen par exemple dundal leen ko te te boobaa duñ ko mën doon boobu sax mi ngi taxee Imaam Buxaari rahimahullah jox leen koo jëmm jox leen ko roox te boobaa duñ ko mën a dundal ñu leen di ñuy mbugal ñi koy def mooy al musawwiruna ñi nga xamante ne ñoom ñooy. Euh, sculpteur sculpteurs yi maanaam ñu di jox nit ñi ay jëmm mooy voilà di jox mbir yi ay jëmm physique euh, mu ne parce que kooku day nuru nuru lu yàlla ne day joxe jëmm loolu benn euh, cause la ci mooy ki nga xamante ne parce que il faut tamit bu ñu xoolee xadiis yi di tere ne jox maanaam defar ay statue ay Euh, sculpture yooyu noonu te mu yor jëmm luy dund ne dafa xaraam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu wax ne booy mën di defar sax na nga defar garab masalan wala doj wala yu mel noonu maanaam lu dund euh, bu boobaa loolu li ñu ci li ñu ci euh, maanaam cause bi tax donc benn bi moom mooy ki di nuru nuru lu yàlla ne dafay defar loo xam te ne day nuru lu yàlla defar te bu ñu xoolee comme que loolu ñiy defar sculpture ñiy defar euh, euh, statue yi statuettes yi segam ñooñu lañ jàpp ne loolu lañ def waxuma la ki defar robot euh, ndax robot bi moo gën a sophistiqué loolu muy benn ñaareel bi ci def moom mooy le fait que ñu koy jaamu parce que loolu tamit dafa duggoon ci buntu saddu zaria maanaam mooy ne euh, ndax dañ ko daan defar ñuy jaamu statue yooyu parce que statue yooyu dañ ko daan jël di ko teg euh, ñu koy jaamu comme xërëm wala ñu koy jaay koy jaay dem yor ab yàllaam teg ko ci place bu mu fonk di ko jaamu ñaari cause yoo xamante ne ñoom ñoo taxoon te yooyu noonu yëpp yooyu cause yooyu tax moom moo moo moo moo ko xaraba mais su fekkente ne effectivement d'ailleurs loolu moom moo tax par exemple photo ak ay vidéo yii nii malgré que dañuy yor jëmmu nit keeg yooyu loolu moom moo tax du xaram loolu moom moo génne looloo ko génne ci xaram yi parce que benn nuroo nuru lu yàlla tax koo ñaareel bi ci def moom mooy euh, kenn jaamuwul jëmm yooyu waaw loolu yooyu yëpp day tekk leen moo tax moo tax am na ci benn coow amoon yaakaar naa 2011 jàpp 2012 wala 2008 mil euh, xam fàtte naa date ci coowal euh, benn statue bu amoon euh, ci Ngor. bu de na coow ba gaa yu bari di ci di ci di ci di ci doon ci àddu ci buntu diine mooy ne jarul woon ci coow loolu parce du woon coowal diine coowal politique la woon. ndax benn euh, mboolem ñuy kaas loolu yàgg nañoo gis yeneen statut yi maanaam yu nekk Ndar yu nekk Ndakaaru yu nekk feneen ak feneen mu nekk jëmm taxaw yoon seen jëmm te musuñ ci wax mboolem ñu ci doon wax nag yàgg nañoo gis yooyu te musuñ ci woon wax donc ce qui veut dire que ni du mbiru diine bi moo amoon solo li amoon solo mooy côté politique bi Euh, yu mel noonu tamit kuy wax ci diine war nay moytandiku yu demee noonu maanaam gis ne euh, dañ koo bëgg dugal rek ci coow loo xamante ne ña ko moom ñoom seeni mbir la ñuy défendre maanaam dañoo bëgg seen ay euh, volet seen li ñuy li ñu bëgg defaan moo xam côté économique la wala côté politique la wala populaire la wala leneen dañoo bëgg mbooloo wala dañoo bëgg tur wala yooyu ñoo da coow ci dara nit diine war naa yeewu tamit ba du àddu ci yu mel ngir xam na ne même bu dee ñi dëgg la ñuy wax sax waaye dëgg googa la ko tax a jóg euh, du voilà du du diine ji ci boppam ñaareel bi ci des maanaam parce bu ñu kaasee euh, boobu war nañoo wëlbati ko nag kaas bi ci des tamit yi ci des tamit voilà ba ñu màbbal bële màbbal yi yooyu yëpp lañu war a màbbalandoo maanaam yëpp lañu war a màbbalandoo du du du bi nekk bi tout renaissance bi du boobu rek lañu war a màbbal dañoo war a màbbal boobu dëgg la dañ ko war a màbbal moom waaye dañoo war a màbbal tamit yeneen yi ci des voilà maanaam yëpp lañu war a màbbal euh, loolu mooy euh, benn bi ci benn point bi ci ni maanaam war nañu moytu dugg ci di dugg ci genre débat boobu euh, beneen coow lii ci amoon ci biir wax ji mooy xërëm la wala du xërëm du li gën a màgg liñ ci mën a wax nag mooy daf xaram waaye baatu xërëm la moom dafa laaj beneen dalil maanaam ndax xërëm mooy lu ñu jaamu maanaam balaa te Euh, à ma connaissance xeet yooyu kenn nekkul leen jàmm leen jaamu voilà voilà à connaissance daal teguñu ko fa pour ñuy xëy di dem di jaamu di tuur ay ndëpp di di fa tuur deret ak ay xeet yooyu ak yu mel noonu yëpp euh, à connaissance loolu amu fa euh, boo après nag mu def leneen li nga xamante ne kon maanaam war nañoo wax ne maanaam du jëmmi mbir mi ci boppam parce que affaire bi tamit su ma jumul complex commercial la boo xamante ne moo nekk ci suuf loolu moom waroon nañ koo tudd tamit maanaam nekkat lii de lu am njariñ la maanaam que ni complexe commercial la bu am treize étages quand même nañ tudd loolu moo ëpp doole ñuy concentré wu rek ci euh, ci euh, xërëm laak du xërëm xërëm la xërëm la waruñu koo kii xërëm xërëm gi xërëm alors que en fait yéegul niveau xërëm dëgg dëgg yéegul niveau xërëm mais nag yegg na si fu ñu koy waxee ni lii de dafa xaraam dañ ko war a toj maanaam bu ñu defaree complexe commercial bi tamit da naam lool lu baax la xëy na dana jariñ ci économie réew mi waaye nañ màbbal tamit lan statut ya fa nekk loolu moom la moom mooy li li jaadu ce qui veut dire que tey fi mu toll bu ab jullit président jullit ñëwoon ba am dogal assemblée nationale nekk jullit ñu daal décidé dañ naan léegi dañuy màbbal lan statut yi statut bi moom dañ koy màbbal waaye bu ñu màbbalee statut bi du ñu màbbalaale treize euh, étages yi nga xam ne ñoo nekk ci suufam complexe commercial boobu loolu duñ ko duñ ko duñ ko màbbal dañ ko war a bàyyi noonu ngir ne day jariñ day jariñ réew mi waaye bu ñu màbbalee boobu étages yi dañoo dem fële indépendance màbbal ya fa nekk dem ndar màbbal ya fa nekk et maanaam yooyu yëpp dañ ko war a def wallahu ta'ala lu yàlla euh, dafa yor jëmmu jëmmu lu lu lu luy dund dafa am relief yor jëmmu luy dund voilà voilà loolu la dafa am relief yor jëmm luy dund loolu moom mooy caractéristique bi ñu koy xam léegi cause yi tax nag mu xaraam loolu bokkul ak lan mooy caractéristique bi hmm. voilà cause yi tax mu xaraam mooy le fait que ñi koy def dañ koy def ngir di jël di bind comme ni yàlla lay bindee voilà wala euh, muy du bare di jox jëmm yi yàlla lay joxe. léegi bu fekkee bu may def. Hmm. def ko pour loolu nag après mooy mooy tudd maanaam loolu terewul mu xaram parce que comme que statut ci jëmmi boppam maanaam parce que diine xas na koo xaraamal cause bi taxoon mu xaraamal ko nàngam la mais léegi maanaam léegi cause boobu même bu deñee ci yenn yi du ñu wóolu moos ne mën naa judduwaat feneen cause yooyu du na nii par exemple nii instant bii ne en tout cas par exemple ci milieu européen bi wala ñun suñu côté dëkk yi maanaam ci Afrique en tout cas Afrique de l'Ouest dañuy gis ne cause yooyu dañ nañ maanaam ne defuñu ko fu ngir dañu nuru nurul yàlla ñaareel bi ci def mooy defuñu ko ngir ne dañuy euh, dañ koy jaamu mais ba tey dañuy continuer di ko day continuer di xaram parce que xaram na ba noppi pour ñu mën koo daganal faw mu indi mu laaj dalil yu leer a leer te dalil yooyu amuñu ko yi wane ne lii kat léegi wëlbatiku na nekk na lu dagal dalil yooyu amuñu ko voilà loolu la maanaam mën nañu dellu si waat waaw moom mooy li ma wax sànq bi euh, ah, dañ na yi fi mu toll mais mën nañu dellu si waat voilà parce que ñooñu culture yooyu ko bu ñu demee ba ni baax na rek ñooñu jëfandikoo ko pour leneen pour def yëfu caaxaan. waaw. dessinateur bi par hmm. ñu dessiné euh, ak comme di leen représenter di chien la di chat la. déedéet ñoom duñ ci dugg parce que li tax duñ di dugg mooy dessin dessin foofu la wutelee foofu la wutee jëmm so parce que euh, dessin rasmu lañ koy wax wala shakl loolu lañu koy tuddee ci arab yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo benn baat ci baat yooyu. moom bi mu baat baat bi mu ko mooy suura maanaam mooy physique te baatu suura mooy li nga xam mooy li nga xamante ni dafa am forme loolu moom moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom moo leen di jox jëmm moo leen di jox forme ci seen biir euh, ci ci njurukaay yi comme moom ni mu ko soobee niki noonu. Euh, euh, forme boobu moom yàlla moo tax ñu tuddee ko al-Mutawwir moom mooy al-Mutawwir mooy ki nga xamante ne moom mooy jox lépp lu am moom moo koy jox forme comme moom moo ni mu waxee ne sawwarakum fa ahsana suwarakum moo leen jox forme ba pare rafetal forme bi mu leen jox maanaam kon il faut que relief boobu forme bi il faut que mu am ci pour ñu mën nekk tam xaram comme tey par exemple am na ci yenn yëri yi euh, yoo xamante ne danga ci ciy gis mu am benn ab basket kat bu ci bu ci bu ci bu ci yor balu basket yaakaar naa loolu la di yéri mais boobu par exemple dafa am relève te bu amee relève day am takkandeer moo tax ñu koy nattee souvent ci lu mën a am takkandeer ak lu ko mënta am te dessin mën ta am takkandeer loolu moom moo tax moom day génn ci cadre xaraam boobu d'ailleurs loolu moo indi tamit comme photo yi tamit ak vidéo yi ak yu mel noonu ñooñu duñu am takkandeer donte dañuy dañuy dañuy refléter image bi mais duñu am takk maanaam mu am takk der walla taala wala ba xool xam-xam na ba yàgg nañ ñu jox kilifa aada yi. waaw waaw kilifa aada yi ñu koy ji taxaw. waaw non xam nañ ko kay. da koy coow li kay dafa dem. waaw maanaam moo tax li mu doon mettre en relève foofu tamit moom mooy ne problème problème politique la woon maanaam du problème mu. du du question religieuse en fait. voilà maanaam jarul woon muy ku nekk di ci jéem a indi ay xalaatam ak yooyu jarul ko woon quoi. Mm-hmm. nekkee planning familial bi rek. waaw. Ah. mais dañu yor seeni politique bëgg boobu bu dee borom xam-xam bi vigilant ñoom dañ lay utiliser pour daganal loo xam ne pour wëyal seeni mbir même yow bu dee mooy doo comprendre lu tax yooyu nag nit ki moo war a yeewu xam ne lii daa ñii soxlawuñ ma ndax <clears throat> li may wax diine la wala déet ndax yàgg naa fi wax leneen faale wuñu ma masuñu ma interpellé ci dara te xam nañ ne bon man waxuma samay waxi pour koi tey ñu bëgg question bii moom ma ñëw ci télé bi wala ci kii ñu war maa laaj tey ma war a tontu te it dina nekk farata ñu war koo def ñu koy bafuy bu dee ngoon te kenn du ci laaj dara kenn du ci dégg li may wax ah, am na koy ci ginnaaw

waaw foofu alxuraan dafa ne wa an tasuumu xayrun lakum maanaam bi mu waxee euh, ñu naan wa in kuntum mardaa aw alaa safarin fa iddatun min ayyaamin uxar euh, wa alaa allaziina yutiiquunahu fidyatu ta'aam euh, bi muy jeexal daf ne wa an tasuumu xayrun lakum daf ne su fekkee da a feebar da a feebar. Euh, wala ngeen nekk ci tukki da ngeen koy fomm ba yeneeni fan mais terewul terewul ba muy jeexal aaya bi dafa ni waaye nag ngeen woor moo gën maanaam kon bu boobaa ci koor moom dañuy gis ne woor gi moom moo gën ñàkk koor gi parce que tamit beneen affaire daf ci am mooy ne koor gi dafa am beneen spécificité bu bu am mooy ne euh, weeru koor gi nekkul ci geneen weer maanaam li nekk ci weeru koor nekkul ci beneen weer ce qui veut dire ni li ngay li nga xam ne mën nga koo def ci weeru koor bi nga bañ koo def ngir nga permettre nañ la ko waaye bu fekkente ne euh, malgré loolu mën nga koo def bu boobaa euh, nga def ko muy gën parce que weeru koor bi dafa am lu ci nekk lu nekkul ci yeneen weer yi waaw wallahu ta'ala wuute na ak julli nag bi nga xamante ne moom boo tukkee nga wàññi moom mooy gën contrairement ak euh, koor koor gi nga xamante ne nga woor moom mooy gën ba mu des fekkente ne bien sûr daf lay indil ay xeeti coono ak yu xamante ne daal maanaam euh, boo paree da ngay da da ngay da ngay da ngay daanu da ngay xëm mm-hmm. euh, yooyu ne da nga woor da nga waaw ah voilà indil ay feebar yoo xamante ne après boo moytuwul mu chronique ak yu mel noonu yooyu moom nga nga bañ a woor gën.